أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم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 ñu ngi woon ba tey ci ci kitaabu salaat wal jaami' as-sahiih bu imaam al-Bukhari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu dhikril bay'i wash-shiraa'i alal minbari fil masjid buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllum njaay ak njënd ci kaw minbar bi ci biir jàkka ji ak it ci jàkka ji di waxtaane lépp loo maanaam daw lépp loo xam te ne dafa aju ci wàllu njaay ak jënd te ñu mën koo waxtaane ci biir jàkka ji maanaam masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju ñu di ko waxtaane lool la maanaa bi di tekki comme ni nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yéegi ci minbar bi daan ni maa baalu aqwaamin yashtarituuna shartan laysa fi kitaabillah man ishtarata shartan laysa fi kitaabillahi fa laysa lahu wa man ishtarata mi'ata marra mu ne ana lan moom moo tax mu am ay nit ñoo xamante ne dañuy sàrtal dañuy teg ay sart yoo xamante ne nekkul ci téere yàlla bi képp koo xamante ne dafa teg ci téere dafa teg sart boo xamante ne nekkul ci téere yàlla bi euh, moom amu ci loola du du du du ko ñeel maanaam du nekk loo xamante ne moom lay jariñoo sart yooya donte sart yi mi jun téeméeri yoon la ko def loolu euh, ndax waxoon na ci ne Euh, wal fa innal wala liman a liman ata ndax maanaam méngoo gi ki nga xamante ne moom moo ko moom moom mooy kii euh, goreel mu nan kitaabullahi ahaq wa shartullahi awsaq wal wala liman ataq maanaam kii téere yàlla bi moom moo gën moo gën a dëggu te moo gën a yey amma li nga xamante ne moom mooy sart bi borom bi subhaanahu wa taala te moom buur yàlla subhaanahu wa taala moom moo gën a dëgër li nga xam ne moom mooy méngoo gi ki nga xam ne moom moo moom mooy ki goreel loolu gisoon nañ ko ak riwaayaat yi ak mutaabaat yi gisoon nañ ci baabu taqaadi wal mulaamatati fil masjid buntu ak maanaam euh, buntu fayu bor ak di euh, di di di saxal maanaam ak xëccoo ak di saxal nit ñaam ci biir jàkka ji di xëccoo di di saxal loola ci biir jàkka ji loolu mooy su fekkente ne lu yel loola loolu euh, te moom mooy laaj bi nit ki di laaj ay àqam ci biir jàkka te loolu mooy gisoon nañ hadith sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu di sha'ir rasulullah sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne moom la doon euh, xëccoo ak ibn abi Hadrat radiyallahu ta'ala anhu bor bi nga xamante ne moom la amee woon ci moom mu nekk fekk ñu nekkoon ci biir jàkka ji bi nga xamante ne seen kaddu gi dafa jóg mu ne fartafaat aswaatuhumaa hatta sami'ahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam seen kàddu yi dafa daal di jóg mbete yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg ko fekk moom mi ngi woon ci biir mi ngi woon ci biir këram mu daal génn ci ñoom daal di koy wax ne ko ah, kaabu mu ne ko labbayka ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ko da' min daynika haada wàññil ci euh, ci sa bor bi lii maanaam mu daal di koy junj ni ko genn wàll gi wàññi ci sa bor bi genn wàll gi mu ne ko ah waaw naam mu ne ko nag mu nekk ci des kon xum faq de yow nag jugal kon nga fay ko bor bi loolu gisoon nañu hadith boobu gisoon nañ ci baabu kan fil masjid wal tiqat al khiraq wal qadaa wal aydan bunt nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu bala jàkka ji ak di for li nga xamante ne moom mooy këyit yi ak ak yi nga xamante ne ñoom ñooy xob yi di di di for xob yi ak li nga xamante ne mooy ruusi bi ak bant yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci jàkka ji gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamante ne moom moo amoon ki nga xam ne daf moom moo daan bala jàkka ji di daan taxawu jàkka ji moom moo génn adduna ba nga xamante ne moom la yéen ñu ñu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laajte ko ñu ne ko moom dafa génn adduna biig mu ne afala kuntum azantum azantumuni bihi dalluni ala qabri maanaam mu ne lu tex lu tere woon ngeen wooma bu ko defee ngeen ngeen waaye nag léegi tegtal leen ma bàmmeelam ñu daal ko koy tegtal waaw qaala qabriha wala boog dafa ne bàmmeelam moom ku jigéen ki léegi ñu daal di indi ga bam ñu wan ko bàmmeel mu dikkee ko nee na fa salla alayha mu daal di koy jullee moom yenente bi <laughs> sallallahu alayhi wa alihi léegi mu ngi dugg nag ci ñu war a dugg ci beneen bunt mu ne baabu tahrimi tijaaratul xamri fil masjid bunt bii baabu bunt la boo xam ne day wax ci wàllu tahrimi xaraamal tijaaratul xamri njaay njaay maanaam yaxantu ci alxamri sàngara yaxantu moom mooy commerce ya ci alxamri sàngara fil masjid ci biir jàkka ji maanaam euh, kon nan yaxantu gi nga lool nag li nga xam ne moom lay tekki moom mooy sàngara tegtalewul maanaam maanaa bi tegtalewul ne dañoo xaraamal képp koo xamante ne da ngay jaay ci biir eh, da ngay jaay sàngara ci biir ndax loolu moom ma jaay ak fépp foo xamante ne mën nga faa nekk dafay nekk loo xam dafa xaraam kon nag loolu mu am ci jàkka ak mu am ci biti jàkka ji moom mooyam naam bu fekkente ne dafa am ci jàkka ji ci lay gën a tare ci lay gën a feddali ko ngir ñaaw gi nga xamante ne moom la ñaaw ci ñuy def lu ñaaw te fii ci biir jàkka ji waaye fii li nga xamante ne moom la fi wax moom mooy ne acte bi maanaam bi muy am bi muy wàcc acte boobu mi ngi woon fekk na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci biir jàkka ji wala boog muy leeral xaraamal bi nga xam ne moom la ñuy xaraamal sàngara fekk mu nekk ci biir jàkka ji euh, foofu nag mu mujj kon leeral googu nga xam ne moom la koy leeral ak tamit mu tombe yenente bi sallallahu alayhi wa borom bi subhaanahu wa taala di ko leeral loo atte yooyu noonu fekk mu nekkoon ci biir jàkka ji loolu moom moo tax mu daal di eh, mu daal di indi buntu bi ci kaw loolu kon képp koo xamante ne da ngaa nekk ci biir jàkka am mbir yoo xamante ne dafa xew wala boog am masala boo xamante ne dafa jóg nga war a leeral loola war a leeralaale xaram gi nga xamante ne moom la xaraam ñu jaay sàngara ci jàkka loolu danga ko war a def loolu moom moo tax insha allahu taala daañ gis li nga xamante ne moom moo ci aju ndax xam nañ ne atte bi nga xamante ne moom moo xaraamal sàngara moom jiitu aaya bi nga xamante ne moom moo xaraamal riba waaye e, te atte bi maanaam aaya bi muy wax day wax ci wàllu riba insha allahu taala daañ ci e, ñëw e, ci yaatal insha allahu taala moom Euh, euh, léegi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Abdaan euh, te moom mooy Abdullahi ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawwaat al Azdi rahimahullahu ta'ala muy dakar dan Abu Abdurrahman al Azdi al Ataki thumma al Marwazi rahimahullahu ta'ala mu nekk muy imam bu mag rahimahullah nekk euh, génn adduna euh, deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom moo solo ci moom imam al-Bukhari solo na ci moom lu bari solo na ci moom téeméeri xadis ak fukk ak juróom-ñaar imam Muslim solo na ci moom ñaari xadis imam Abu Dawud noonu imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i noonu imam benn hadith tam la solo ci moom comme imam Abu Dawud waaye nag li ko dalee ci imam euh, Muslim ba imam an-Nasa'i ñoom ñépp kenn ku ci nekk dafa am sëriñ bu dox sa diggante ak moom waaye imam waaye boo xoolee kon ñeneen ñi ay ñaari hadith wala benn lañ solo ci moom waaye imam al-Bukhari moo solo ci moom téeméeri hadith ak fukk ak juróom-ñaar. ndax rahimahullahu taala ngir teel a génn gi nga xamante ne moom la teel a génn adduna mu ne an abi hamza euh, te moom mooy euh, muhammad ibn maymun noonu la tudd dakkantalam moom mooy abu hamza as-sukari al-marwazi moom waa marwala marwala rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna 167e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an al-amash mu jël ci Amash te moom mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili rahimahullahu ta'ala muy Abu Muhammad al-Asadi mu gane adduna soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quarante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk imam boo xamante ne gis na Sayyidina Anas rahimahu radiyallahu ta'ala anhu waaye nag xadis yi nga xamante ne moom la ñuy solo ci sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu kooku maanaam mursal la comme ni nga xamante ne moom la imam ad-Dawri rahimahullahu ta'ala wax waaye euh, moom euh, moom moom moom al imam al-A'mash rahimahullahu ta'ala euh, bokk na ci càllale mi nga xam ne ñoom ñooy gën a dëgër yi jóge ci sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ta'ala moom moo ko soloo moom al-A'mash Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i an ak an Abdullahi ibn Mas'ud an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu nit la koo xamante ne ku mënoon a muñ la ku ku ku ku ku ah, jiggi daya la woon ci mën a mën waaye naka noonu daf doon sori lool li nga ñi nga xam ne ñoom ñooy buuri da leen daan sori ku sàmm la woon nekk noonu borom xam-xam bu la woon ci alqur'aanul karim imam Ahmad rahimahullahu taala ay hadiisam ñi ngi ci kutubu sitta moom Sulaymaan moom maanaam bokk na ci ñu siiw ñu màgg ñu rahimahullah an Muslim te moom mooy Muslim ibn ibn ibn Subayh uh, al-Hamdani dàkkantam ne ko Abu Duha <coughs> al-Hamdani al-Kufi rahimahullah mi ngi génn àdduna seen centième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci taabi'i yi maanaam rahimahullah ta'ala bokk ci taabi'i ci siqaat yi borom gëneel yu mag yi bëri ay xadis yoo xamante ne moom la solo euh, mu ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an Masruq te moom mooy euh, Masruq ibn ibn Abdurrahman al-Hamdani al-Wadi'i rahimahullah moom Masruq Masruq ibn ajda daal al-Ajda' boobu mooy Abdurrahman euh, rahimahullahu ta'ala dakkantalam nekkoon Abu Aisha al-Hamdani al-Wadi al-Kufi moom nga xam ne nag qaadi bu mag la comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gisee gisaat ko ci ay mbiram rahimahullahu taala Yahya ibn Ma'in rahimahullah daf doon wax naan moom siqatun la yus'alu an ku wóor la ku dëgër koo xamante ne kenn du laaj moom mooy kan ndax dafa nekk ci koo xamante ne maanaam dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu mag gi ñi rahmatullah alayhi ba nga xamante ne euh, Yahya ibn euh, euh, Ma'in rahimahullahu taala nanguwul teqale diggante Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ak uh, ak Masruq bi uh, ibn al-Ajda' rahimahullah rahmatullah alayhima maanaam bu ñu soloo ci sayyidat Aisha radiyallahu taala anha ngir maanaam dëgër gi nga xamante ne moom la ñu dëgër li nga xamante ne moom la uh, ay maanaam ni mu ni mu solo imam Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala nee na amul kenn koo xamante ne moom la ñuy jiital ci kaw ñi daan ànd ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ci kaw Masruq te moom julli na ci ginnaaw Seydina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu naka noonu tase nag Seydina Umar ibn al-Khattab ak Seydina Ali karramallahu wajha euh, waaye solowul ci Seydina Usman dara radiyallahu ta'ala anhu te dégg na ci Zayd ibn Thabit ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud ak al-Mughira euh, euh, al-Mughira ah ibnu ah al-Mughira ibnu Shu'ba naam ak Habbaab ibnu al-Arat ah ak ñooñ maanaam ñoom ñëpp dégg na ci ñoom loolu loolu moom mooy ñi nga xamante ne ñoom la ëpp li mu solowee ci ñoom rahmatullah alayhi wa radiya anhum kon moom ci taabi'i yu mag yi la bokk ci ñi gën a mag ci ñoom ci waa ahlul Kuufa maanaam loolu moom moo tax ñu imam ibn Habba Hibbaan rahimahullahu ta'ala daan ne kaana min ubbaadi ahlil Kuufa bokkoon na ci jaamkatu yu mag yi nga xamante ne ñoom ñooy woo ñoom ñooy waa Kuufa naka noonu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ko xamee woon mooy ne jàngkatu alquran bu mag la bokk na ci ñi nga xamante ne dañ daan fatwa lu bari niki noonu daan na julli ba tànkam yi di néewi euh, loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko rahimahullahu ta'ala Euh, kon moom euh, moom Masruq euh, rahimahullahu ta'ala moom ay hadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta an Aisha mooy ummul mu'minina di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu koy dàqantele al-Humayra at-Tayyibatu bintu Tayyib wala boog habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di soppeem di xaritam di ki nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci néegam la la la la la génne adduna te foofu la nekk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom mi ngi e, bokk na tamit ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy muksiru nay bokk li ëpp li ñu solo hadith ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax musnadam moom mooy deux mille deux cent dix hadith imam imam al Bukhari ak imam Muslim ñoom wéetoon bokk nañu ci solo cent soixante-quatorze hadith imaamu muslim euh, imaam al-Bukhari wéetoo na ci cinquante quatre hadith imaamu muslim ci soixante neuf hadith bu hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha hadith bi kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo moom mooy ma waa Marw ak waa Kufa rahmatullahi alayhim nekk noonu solo sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne annaha qaalat moom nee na lamma ba nga xamante ne unzila wàcce nañ al ayat ay nga xam ne mu ne nekk min suratul baqara ci suratul baqara ala rasulillahi ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam lamma bi nga xam ne unzilat wàcce nan al ayat nga xam ne suratul baqara ci suratul baqara te fi riba ci wàllu riba te moom mooy ay yi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala daf ci leeral li nga xamante ne moom mooy euh, euh, wàllu riba euh, ci suratul baqara ba ay yooyu bi ñu wàccee moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xaraja dafa génn annabi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ay borom subhaanahu wa taala maanaam dañuy gis ne kon borom subhaanahu wa taala dafa xaraamal riba maanaam ay yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci suratul baqara yooyu yëpp dañoo xaraamal riba te mooy yi nga xamante ne moom lay wax naan alladhina ya'kuluna riba innama ya'kuluna bi mu naan eh, eh, innama mu naan wa yaquluuna innamal bay'u mithlu riba mu naan eh, wa wa harrama Allahu wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax naan borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam ne dañuy wax naan yàlla da maanaam bay'u daal moom daal ñoom moog riba ñoo yam borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ne nag moom dafa daganal maanaam ak njaay ak jënd waaye dafa xaraamal li nga xamante ne moom mooy riba muy tam na alladina ya'kuluna riba la yaqumuna illa yaq kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy lekk riba dara dalu leen ludul maanaam bi ñu taxawee mukk ludul comme ni nga xamante ne noonu lay taxawee ki nga xamante ne shaytaanu moo ko bëmëx maanaam moo ko dañ moo ko sadd ah dugg ko sadd ko loolu nag boo gisee ñuy am maanaam loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy lekk katu riba foo ko fekk noonu lay def noonu lay demee maanaam day lekk riba bi bu biir bi feesee ci riba boobu rek nga gis nag muy taxaw di daanu maanaam dootul mën a taxawati du tenir jamais du ko mën maanaam loolu mooy lan borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci wax ne ndax loolu adduna la wala àllaxira lay da la koy dal bu fekkente ne àllaxira la koy dal moom mooy ki nga xamante ne te loolu hadith yi loolu la ñu leeral ne ki nga xamante ne moom mooy lekk riba bu jugee yawmal xiyaamati day jug biir bi day riy riy riy ba nga xamante ne bu bu taxawee du mën a taxaw day daanu moo tax mun a laa yaquumuuna duñu taxaw duñu mën a taxaw illaa keem ndere kamaa yaquumu alladhi yataxabbatuhu shaytaanu minal mas kenn ki nga xamante ne seytaane moo ko euh, moo ko dugg maanaam sadd ko ku jinne sadd ni nga xamante ne noonu lay mel di say wala muy daanu muy muy mu nekk koo xam day déséquilibré kooku noonu ki di lekk riba noonu lay mel mu ne loolu boo gisee ñu wax ko mooy ñàkk équilibre bi ñu am loolu benn la lu koy dal li àllaxira waaye naka noonu fii ci adduna noonu lay demee mooy ki nga xamante ne moom mooy lekk riba loolu moo koy dal mooy lan mooy day ñëw yow xiyaama maanaam day ñëw ci àdduna nekk koo xamante ne day lekk maanaam day mbir mel ni comme si taxaw na waaye dañuy jékki-jékki rek mel ni ay mbirum maanaam da ngeen a kii dañ koo liggéey wala daa am lu ko dal wala daa am jinne ji koy yàqal wala yu mel noonu maanaam da mbir yi day jékki-jékki rek mbir yi di di di effrité wu di effondré rew maam lépp di màbb am amam yëpp di màbb wala boog yaakaaram yëpp di tax ci mboolam mbir yi lu tax ngir di baa la ko la ko jële ñaata nit tey ñoo lay wax ne masalan tey man sama euh, euh, euh, nangam bi crédit bi ma ko jënde woon nangam fi mu toll nangam ma ci fekk maanaam lu bare baree bari la lu jeex bu xaj lu tax am moom léeg-léeg da nga gis ku ñu ko ku ñu koy wax lu bari bari sax loolu daanaka weer wala en tout cas lu mu bon bon euh, at bu nekk daañu ko dégg ñett ba ñeenti yoon nit wax interpellé ñu di ñu wax naa ñu man xaw ma lan waaye riba moom dafa xaram prêt bancaire bi moom xam naa ne dafa xaram te tegu ko fenn lu dul li ko ci dal maanaam musiba yu mag yi nga xamante ne ñoo ko ci arrivé te loolu noonu ak yeneen ak yu mel noonu loolu ci adduna lay tàmbalee am na ki nga xamante ne loolu yëpp fépp ko ci ci loolu li muy teg mooy moom bokk na ci ñu yàlla gën a ñàkk a bëgg ci adduna. loolu lay tekk ci loolu lay parce que kooku li ko nar a dal àllaxira rek na koy dal te foofu lay gën a méttee voilà voilà foofu la nar gën a méttee mu ne loolu nag li nga xamante ne moom moo leen di mu lu tax mu ne zalika bi annahum qaalu innamal bay'u mithlu riba daa fekk ne ñoom dañuy wax naan ah maanaam njaay kay moom ak riba wa nuroo xam nga ñoom boo xoolee niñ def au ñu ne riba moom njaayee nuroo waxuñu lool de dañ ni njaay ak njënd mook riba ñoo nuróo maanaam euh, euh, euh, maanaam dafa nuróog riba xam nga ku doon ne damani ni bu mane nee kii de comme comme diw maanaam diw diw de comme baay bi bu ma ba diw de mooy baay comme doom ji maanaam ñoom ñaar duñu benn ndax bu ma nee muudu comme baayam li muy tekki mooy ne muudu melo yi mu mel ci moom ci baayam la ko jëlee moo tax ñu nuróole leen. waaye bu ma nee bu ma nee muudu comme doom ji li muy tekki mooy maanaam au lieu ma jël référence doom ji ma jël référence euh, maanaam loolu ma jël référence baay bi ma jël référence doom ji moo tax naa bu ñu naan innamal bay'u bu ñu xoolee ne ah lii da am mooy njaay daal mislu riba moom ak riba ñoo yem maanaam mooy lan mooy dafa nuroog riba yàlla ne nag déedéet mbir mi demee wut noonu yéen non seulement da ngeen ne ñett mbir mi deux fois moo tax borom bi ne wa axalla Allahu al-bay'a yàlla moom moo daganal njaay wa harrama riba te mu xaramal riba ba pare rëbb képp koo xamante ne ah képp koo xamante ne daf koy eh, jëfandikoo dégg nga ay yooyu nag ak <coughs> mu teg ci maanaam ci ak ay yooyu fi mu ba fi mu waxee nag yamhaqu yamhaqu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kulla kaffarin asim Euh, yàlla dafa neenal riba waaye dafa bëril fu lëndi yiw wi nekk ci saraxe maanaam nga gis ne riba moom bi mu koy li euh, mu ko melale ci contraire bi mooy saraxe maanaam nga gis ne nit ki di saraxe ak nit ki di jëfandikoo riba ñoom ñaar ñoom nuróowuñu maanaam aaya yooyu bi ñu wàccee loolu la wax ne yenente bi xaraja nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn Ah, moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ilal masjid jëm ci jàkka ji fa qara'ahunna mu daal di koy jàng ala ci nit ñi ah, sum maanaam foofu mu daal di koy jàng ci nit ñi maanaam yëgle leen ne leen borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce na aaya waaye ba mu mu ne summa topp nag xarama mu daal di xaraamal tijaaratal xamri maanaam ah, njaayum sàngara maanaam kon lii moom mooy tegtale ne tuddi gi ñu tudd ñu wàllu njaayum sàngara ci jàkka ji maanaam mooy rek dafay leeral maanaam ne. maanaam sàngara daganoon maanaam xaramoon na laata aaya bii di wàcc aaya yi di wàcc waaye bi sàngara xaraamee waaye tamit fii nag waaye ñu bëri am na ñu bëri ñoo xamante ne xamuñu woon ne jaay sàngara tamit xaraam na maanaam kon bu boobaa ñu gis te jëfandikoo riba lëkkaloo bi mu lëkkaloo mooy ne jëfandikoo riba moom ak maanaam ngay jaay sàngara ak ngay jëfandikoo riba ñoo nuroo moo tax ñu lëkkale neen ndax lëkkale benn mbir am na donte li ñuy tuddee dalilul iqtiraan dëgërut euh, dëgërut euh, waaye bu fu mu amee maanaam lëkkaloo googu mooy ne am na maanaam bu bu tax ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> ndax alquran ak sunna dara du ci rot fekk ne dafa noonu rek par hasard laa bu da mu am xikma bu tax waaye nag fii tamit noonu la maanaam li nga xamante ne moom mooy xaraam euh, gi nga xamante ne moom la sàngara maanaam moom la riba xaraam maanaam mu nekk lu mel ni jaay ak jënd fekk dafa xaraam ngir ne niñ ko doxale interaction bi ni mu doxale moo ko defuk riba waaye nag li nga xamante ne moom mooy euh, jaay sàngara tamit noonu la xaraame kem ni riba xaraame maanaam ñoom ñoo nuroo ñoo tolloo loolu benn la beneen bi ci def moom mooy ne euh, ki nga xamante ne moom mooy jëfandikoo riba comme li alquran wax ne moom du xaw comme ki nga xamante ne moom la jinne sadd ni ki noonu ki di naan sàngara tamit ni muy kayang kayangee moom mooy exactement comme ku jinne sadd maanaam noonu la ñu nuróowee ñoom ñaar kii nag maanaam bi mbir mi da koo dal ci zahir alors que kee mbir mi da koy dal ci baatin loolu moom la ñu wute amma li sax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii nag mooy di leeral ne euh, maanaam sàng këni euh, jaay sàngara dafa nekk loo xamante ne ba muy xaraam ña ngi ko xamee ci ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi ko leerale ci jàkka ji loolu tamit mooy tax maanaam masala la yoo xamante ne dañ koy tudd ci jàkka te dafay jar ñu koy fàttali ci biir jàkka ji maanaam du rek jëmmi tudd gi naka noonu lépp loo xamante ne dañu koy tere lépp loo xamante ne dafa xaraam te day yàq société bi dafay jar ñu di ko tudd ci biir jàkka ji di ko leeralal nit ñi ci biir jàkka ji loolu moom mooy li nga xamante ne moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko wallahu taala alam hadith bi imam al-Bukhari indi na ko hadith numéro 2084 quatre mille cinq cent quarante quatre mille cinq cent quarante et un quatre mille cinq cent quarante trois imam Muslim <coughs> indi na ko hadith numéro mille cinq cent quatre-vingt ñaari yoon imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro quatre mille six cent soixante-cinq imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro trois mille trois cent quatre-vingt-deux imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro vingt-quatre mille cent quatre-vingt-treize vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-douze vingt-cinq mille cinq cent soixante-seize ak vingt-six mille trois cent soixante-quinze noo kon waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari imam Muslim imam an-Nasa'i ibn Maaja ñoom ñoo ko solo rahmatullahi alayhim amma imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima ñoom solo wuñu ko mu ne baabul xadami lil masjid mu baabu buntu ngi nii boo xamante wax ci alxadamu liggéeyal lil masjid ñeel jàkka ji mu ne wa qaala wax na ibn abbas abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma sahaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam habrul umma wa turjumanul qur'an moom nee na wax nee na nazartu laka ma fi batni muharrara maanaam li nga xamante ne moom la sayyidat Hanna wax radiyallahu ta'ala anha di dimu yaayu sayyidatu Maryam alayha salaam di soxna sayyidna Imran alayhi salaam moom la mu ne rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqaddam fataqabbal minni innaka anta samiul alim yow sa borom subhaanahu wa taala maa ngi yow man de inni naka man nazartu maanaam nizar naa moom muy fas naa ba pare jox naa la loo xamante ne dama ko fas yéene def ko jaamu yàlla boo xam ne day nekk faraka ci man gu ma rang gu maanaam moom mu ne nazartu yi nazar naa la fa la maanaam li nga xamante ne fii bas ni moo nekk sama biir bi maanaam mu nekk ki nga xamante ne moom la ëmb maanaam muy sayyidatu Maryama boobu moom la ëmboon xamutoon ni góor la xamutoon ni jigéen la waaye daal man mii ëmb naa ko waaye nag fas naa ko yéene jël mu nekk ngir yow mu xarraraa nekk koo xamante ne dama koo goreel ci lépp maanaam mu nekk koo xamante ne ngir yow keese lay doon loolu nag sayyidna Abdullah ibn Abbas moom mi nga xam ne mooy turjumaanul Qur'an di habrul umma comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko ñaanal mu am dégg-dégg bu xóot te leer te wér ci alquraanul karim moom moo tax mu imam al-Bukhari rahimahullah tànn ay waxam maanaam lu bëri ci su fekkente ne dafa am benn baat benn aaya ci ni nga xamante ne moom mooy aaya alquraan comme niñ ko gise woon ci njaal bennu kitaabul iman bi mu naan du'aukum imanukum nan Euh, maanaam ne Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma noonu la ko noonu la ko firé woon bi mu naan qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum mu ne qaala Ibn Abbas du'aa'ukum imaanukum ak tamit fi muy wax rabbaaniyuuna maanaam foofu tamit wax Seydina Abdullah Ibn Abbas la indi radiyallahu ta'ala anhuma fii tamit ci wax Seydina Abdullah Ibn Abbas la indi radiyallahu ta'ala anhuma li tax nag moom muy taamu Mawlana Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy xikma bu mag bi nga xamante ne moom lañ la waxoon te imam al-Bukhari rahimahullah ñaare day faral di indi waxu euh, kenn ku nekk rawat rawatina ci sahaaba yi radiyallahu anhum mooy nga xamante ne daf koy def ni mu nekk muallaq maanaam ngir muy asaar yi euh, di indaale maanaam kenn ku ci nekk ci ñoom la nga gën a ràññeekoo moom lay daf la day faral di indi say wax ci wàllu googa bu dee ci wàllu leeral maanaa yi nga xamante ne moom mooy maanaa yi alqur'ani Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci ci gënoon a ràññee ko ci sahaaba yi radiyallahu anhum moo tax muy indi tamit ay waxam mu daal ni kon nag man nizar naa li nga xamante ne moom moo nekk sama biir bi yow yàlla rek nga moom ko mu ne lil masjid yaxdumuha loolu Seydina Abdullah ibn Abbas firi wax ji maanaam lil masjid ñeel jàkka ji yaxdumuha bu ko defee mu di ko liggéeyal euh, loolu <coughs> li nga xamante ne moom la kon Seydina Abdullah ibn Abbas firi euh, mbir mi loolu moom mooy euh, fii firi bi nga xamante ne moom la ñu maanaam muy kon bi ñu war a gën a mën a jàpp ci wàllu googu mooy la mooy kon ne ndeke ci jàkka ji ngir mu liggéeyal yéen maanaam mu liggéeyal waa jàkka ji la maanaam mu liggéeyal jàkka ji maanaam mooy nag moom mooy ne sama doom ji ma ëmb yow de yàlla fas naa ko yéene bu ganee adduna bu ma ko jëlee dama ko yóbbu ca jàkka maanaam bu bu xawee dëgër rek dama koy yóbbu ca jàkka ja bu ko defee muy liggéeyal jàkka ji maanaam nekk ci toppatoo jàkka ji naka noonu nekk fa di jaamu yàlla man daal yow daal fas naa yéene defal la loola loola nag moom mooy li mu indi ko fii ngir leeral maanaam bii nga xamante ne moom la mbir mi am ame euh, euh, moom mooy euh, maanaam bii nga xamante ne moom la indi ci ne bu buntu jàkka ji maanaam di liggéey ak di di def yitte maanaam ngir nekk ci jàkk ji te loolu xeetu jaamu yàlla gu màgg la maanaam mooy lan moom mooy ne nekk koo xamante ne da ngay nekk ci service bi maanaam nekk di jariñ nit ñi nekk di jariñ euh, jaamu yàlla yi nekk di jariñ li nga xamante ne moom la ñëpp bokk te di ko ja maanaam mu nekk njariñal ñëpp loolu nga nekk ci di ko taxaw di ci taxawee di ci def sa yitte di ko lig di ci di ci euh, indi sa ay sa am taxawaay maanaam loolu dafa bokk ci li nga xamante ne maanaam jaamu yàlla yi gën a màgg la ba nga xamante ne sayyidat Hanna radiyallahu ta'ala anha moom la ne moom doomam jooju dong moo moom bu ganee adduna foofu la ko loolu la koy def loo maanaam loolu kon dafa nekk loo xamante ne maanaam muy leeral màggaayu loola man mu ne ko mu ne moo tax mu ne borom bi subhaanahu kon nag nangul ma fa taqabbal minni innaka anta samii'ul aliim yow yow yaay ki nga xamante ne yow yaay kiy dégg maam yaay dégg ñaan yëpp te yow yaay ki xam lépp ba ndar ba képp lépp te loolu borom bi subhaanahu wa taala nangul na ko ko ndax daf koo dafa ñëw mu nekk sayyidatu Maryam alayhi salaam mu daal mu nekk koo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala tànn ko def ko jigéen sang jigéeni adduna yi radiyallahu taala anha wa ardaaha kon euh, loolu maanaam boobu loolu moo tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullah ngir leeral njëriñ gi nekk ci ci loolu noonu ak màgg gi nga xamante ne moom la màgg mu daa doo qaala bil isnaadil muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi haddasanaa Ahmad ibn maanaam ah, ah, kiiw ibn Abbaas bi radiyallahu ta'ala anhu maanaam ah, imaam ibn Abi Haatim rahimahullahu ta'ala moom solo na ko mu ne qaala haddasanaa Ahmad ibn Waaqid maanaam fii imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ñaare danaan Ahmad ibn Waaqid waaye Ahmad ibn Abdul Malik ibn Waaqid la maanaam maamam la ko askanale rahimahullah waaye léeg-léeg imaam al-Bukhari solo ay xadisam daal ne Ahmad ibn euh, Waaqid imam al-Bukhari yi moom ci boppam ñeenti xadis la solo ci ñëw léegi inshaa allahu taala ci ay euh, mbiram moom euh, Ahmad ibn Abdul Malik ibn Waaqid rahimahullahu taala moom mooy Abu Yahya dañ ko tamit Abu Sa'id al-Asadi al-Harrani rahimahullahu taala mi ngi gane mi ngi de maanaam mi ngi gane adduna plutôt cent cinquantième euh, taqriban maanaam ci lu jege cent cinquantième ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi nga xamante ne ñoom la di ci ñoom moom mooy Hammad ibn Zayd ak Ibrahim ibn Sa'd euh, ak euh, Abul Malih al-Hasan ibn Umar ar-Raqi ak Zuhayr ibn Muawiya ak Euh, Abu Awaana ak Ubaydullah ibn Amr ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci tabaqa boobu maanaam ci boobu génération mm-hmm. ñooñu fa nekk ñooñu la déggee ci moom amaa ñi nga xam ne ñoom ñoo soloowee ci moom imam al-Bukhari moom moo jàngee ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta nag moom rek moo soloo ci moom directement amaa ñeneen ñi ci def soloo nañ ay xadiisam eh, te ñaar lañ mooy imam an-Nasaa'i wax nañ la ne imam al-Bukhari ñeent la soloo ci ay xadiisam léeg-léeg mu wax Ahmad ibn Waqid comme fii léeg-léeg mu wax Ahmad ibn imam an-Nasa'i moom mooy première fois bu ki nga xamante ne moom mooy imam an ak imam Ibn Maaja tamit solo na euh, imam Ahmad ibn Hanbal moom solo na directement xadisam al-Bukhari maanaam euh, ak imam euh, Abu Zur'a ar-Razi imam Abu Hatim ar-Razi ak Muhammad ibn Ghalib Euh, ak euh, Abu Shu'ayb al-Harrani ak ñi nga xamante ne euh, ñoom ñoo nekk ci seen ñoo xaw a nuróog ñooñu ndax ñooñu ay niveau wu mm, sëriñu ñoom imam al-Bukhari lañ rahmatullahi alayhi maanaam imam al-Bukhari yi ci niveau boobu yëpp moom moo leen rax te bokkul ci seen ci seen génération Ah, rahimahullahu ta'ala moom mu ne ko moom kol ñoom ñoo solo ci maanaam kon ci waa xam kutubu sitta imam al moo solo moom ñeenti hadith imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja liñ solo moom ci ay hadith dafa am ku dox seen diggante ak moom waa amma imam Abu Dawud imam Muslim Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhim ñoom solo wuñ ci moom ah, benn hadith niki noonu solo wuñ ay haditham ci seen téere yi mu ne qaala nee na haddathana Hammad waxoon nañ ne la kon la ibn Zayd ngir ñaari mbir bu njëkk bi moom mooy ne moom Ahmad ibn Waqid solowul rahimahullah lulul ci Hammad ibn Zayd solowul ci Hammad ibn Salama lim noonu nañ ñu solo ci ñoom ah, amma ah, beneen bi ci des mooy ne imam al-Bukhari yi moom ci boppam layeewul lulul ci Hammad ibn Zayd maanaam kon maanaam Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala mooy Abu Isma'il al-Azdi moom mi ngi génn àdduna 179 ane ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon mu ne an Saabit maanaam euh, ak maanaam fii dañuy gis ne xadis bi càllale gi moom bi ñu gisoon ci xadis euh, bi ñu mujjee ci suñu jotaay bi weesu euh, mooy Saabit Saabit al-Bunaani mooy Saabit ibn Aslam al-Bunaani rahimahullahu ta'ala dégg maanaam Bunaana maanaam bi nga xam ne moom lañ ko askanale ñoom doomi maanaam bu ñoom ñooy doomi Sa'd ibn Lu'ay ibn Ghalib Lu'ay Lu'ay moom maamu Yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam Lu'ay di doomi Ghalib moom maamu Yonent bi la sallallahu alayhi wa maanaam ñooña seen général maanaam euh, ñooña maanaam Sa'd bi seen maanaam ñooñu seen dooma bi ñii ñi ñi bokk foofu ñooñu la ñuy wax Bunaana waa Bunaana dégg nga euh, ndax lu tax ndax yaayu Sa'd boobu moom moo tuddoon Bunaana maanaam moo tuddul Bunaana moo tax moom mii ñu naan ko al-Bunaani rahimahullahu taala moom Abu Muhammad al-Bunani al-Basri nekk imam bu mag mu nekk nitu yàlla bu sell comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ ko waxe te noonu la ñu leerale woon ay mbiram rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Abi Rafi' moom tamit hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta Muhammad ibn Zayd an Nufay mooy Nufay mooy Abu Rafi mooy Nufay ah. noonu la tudd Abu Rafi as-Sariq al-Madani rahimahullahu ta'ala waxoon nañ la bokkut ak Abu Rafi saxaabi bi nga xam tamit nu moom noonu la tudd moom mi ngi génn àdduna ci quatre-vingt-dix-septième bi sallallahu alayhi wa taqriban ah, moom tamit siqa la basri la rahimahullahu ta'ala bokk ci kibaaru taabi'iin comme ñi nga xam te noonu la ko moom al-Ajli waxe rahimahullahu an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Saxr ad-Dawsi sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ëppaliñ solo hadis ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadisam ñi nga xam ne moom mooy Musnad am 5374 la ci Musnad Baqi ibn Makhlad imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi mais ñoom bokk nañ ci solo ci 326 ay hadisam imam al-Bukhari wéetoo ci 93 imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit hadis ci ay hadis moom euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu amma ci musnad imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala euh, moom solo na ci imam Abu Hurayra radiyallahu ta'ala hadis moom trois mille huit cent soixante-dix hadis trois mille huit cent soixante-dix hadis la solo Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne an namra'atan nee na am na jigéen joo xamante ne aw wala boog rajulan góor maanaam waaye nag kaanal boo xamante ne taqum mu daan taxawee almasjida a ji mu ne walaa uraahu waaye yaakaaruma ne wax na illaa ludul imraatan jigéen maanaam mu gën a dëgëral ne jigéen la waxoon nañ la ne la xadis yi maanaam ci càllale yu am na yeneen i xadis yeen yuy leeral ne maanaam jigéen la woon maanaam boo xamante ne danaan ñëw maanaam jigéen la koo xamante ne maanaam comme ni mu ko waxee imraatan sawda maanaam jigéen la gu ñuul koo xamante ne maanaam moo doon liggéeyal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maam ci biir jàkka ji maam dafa ñëw rek ci jàkka ji doon ko bale doon ko toppatoo doon ko defar loolu la maanaam moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam buntu bi li mu wuute nag ak hadith bi lu mu indi ko fii ak li ko wuutale ak hadith bale mooy fële daf doon wax ngëneel rek gi nekk ci nga fekk benn mbir bu nekk ci jàkka ji loo xamante ne lu taq la wala loo xamante ne ay wuusit la wala goog loo xamante ne ay lu ñuy ñu war a raxas la wala yu mel nga defar ko dafa ko indi ngir leeral maanaam le fait nit ki ñëw ne man jàkke ji dafa fiy nekk rek ngir di ko defar ngir di ko toppatoo maanaam loolu laay jàpp ne mooy sama rôle maanaam loolu du benn ba moom mooy ne dafa am acte yu ponctuel yooyu def maanaam da nga koy def ci ay moment par moment nga koy def ngir ne gis nga lu jaaduwut wala lu yàqu wala lu kii nga defar ko wala yu mel noonu gis nga ruusi bi tuuru ah wadd wala bant yi daanu nga def nga kii gis nga foo xamante ne soxla noonu ñu tami ko nga dem tami ko defar et cetera gis nga basalan foo xam na nga ne ah cuuraay yi rek gëj nañ koo def wala yu mel noonu xaar mu ñëw def ko ak yu mel noonu amma kii moom dafa jël maanaam ni maanaam moom loolu lay spécialisé wu maanaam moom day ñëw ci jàkka ji tous les jours lii lay def da koy def waaye nag gisoon nañu ne loola ña koy def te mu baax ci ñoom mooy ña nga xamante ne dañoo gëm yàlla gëm bis bu ko Alxuraan waxe di julli ci jàkka ji ñooñu ñooñu baax ci ñoom de waaw ñooña waaw dégg nga moo tax mu ne nag fa zakara mu daal di tudd nag xadiis xadiis nabiy nabiy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu naka moom salla dafa julli ala qabrihi ci bàmmeelam maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom moo nekk ci ki nga xam ne mooy taxaw di liggéey liggéey bu mel noonu subhaanallah xoolal sayyidat Hanna radiyallahu anha alayha salaam nga xamante ne dafa jàpp ne benn doom boobu la am te doom jooju moom lay jël indi ko ci jàkka ji ngir mu nekk di ko liggéeyal di ko toppatoo maanaam subhaanallah imaginer ngëneel gu mag boobu waaye tamit xoolal kii nga xamante ne loolu mu doon def moo tax moo tax toxaluñ ci keneen ci ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da def maanaam mu génn àdduna mu dem laaj fan la la mu nekk mu dem taxaw ci kanamam di ku jullee maanaam fekk jullee nañ ko ba pare ba defal ko kenn lañ sax mooy hadith bi ci moom la saxe te li tax mu defal ko ko mooy lan mooy toppatoo gi mu doon toppatoo jàkke ci maanaam nga gis kon ngëneel gu mag gi nga xamante ne moom moo nekk ci lool te bi nga xamante ne moom moo nekk ci loolu moom moo indi Seydina Isa alayhi salaam maanaam nit ku kéemaane kooku alayhi salaatu wa salaam maanaam barke boobu na ngir ne moom yaayam maanaam maamam dafa ne defal naa la bi mu ne bi mu bi mu gënee adduna mu ne rabbi inni wada'tuha unsa borom subhaanahu wa ta'aala wallaahu a'lamu bimaa wada'a yàlla xam maanaam maanaam ah, unsa man de imbi naa mu nekk jigéen bi ma ko juree dama gis ne jigéen la borom subhaanahu ne ko wallaahu a'lamu bimaa wada'a te fekk na buur yàlla mooy ki xam dëgg-dëgg ba dajal lépp ci xam ci li nga xamante ne moom la moom la moom la imbi maanaam moom la jur ba pare ci beneen riwaaya njànginu alquran wallahu a'lamu baax ti maanaam yàlla moom xam na bu baax moom moo xam te moom moo xam ba dajal li nga ëm li nga li nga li imbi lan la li nga jur lan la mu ne wa inni sammaytuha Maryam man de tuddee naa ko Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min a shaytaani ar-rajiim te man mii maa ngi sàkku muslu ci moom moom ak njabootam ci seytaane bi nga xam ne dañ koo jëm subhaanallah barke boobu ci la yent yàlla Isa alayhi salaatu wa salaam nekkee ki nga xamante ne comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne nit ku gane adduna ku nekk seytaane dina la këdd moo yuuxu bi nit ñi di yuuxu bu ñu ganee adduna këddug seytaane la ba mu des yent Isa alayhi salaam ngir ko maamam ñaanaloo te ngir yéene bu rafet bi baax bi bi maamam amoon ci yaayam maam ngi gis ne barke boobu daf ko topp loolu euh, te moom mooy lan mooy mu ñëw nekk ci ji di liggéeyal jàkk ji di ko toppatoo loolu moom moo tax loolu loolu ngëneel gu màgg googu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii euh, wallahu taala a'lam xadis euh, bi euh, gisoon nañu ko ci xadis numéro 458 gisoon nañu ne euh, di imam al-Bukhari insha allahu taala dina ko indiwaat ci xadis numéro 1300 <coughs> <coughs> imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 956 imam Abu Dawud xadis numéro 3203 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1527 imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro 8634 9037 ak 9272 kon ñoom ñoo ko indi ci waa saabu kutubu sitta maanaam imam Bukhari imam Muslim imam Abu Dawud ibn Maaja amma imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jami' na baabul asiri aw al-gharim yurbatu fil masjid baabu buntul asiri ki nga xamante ne al asir moom mooy ki nga xamante ne moom la ñu jàpp maanaam moom mooy la ñu la la ñu la ñu takk yeew mooy ki ñu tëj ki ñu ki ñu tëj kaso mooy kaso ki nga xamante ne moom la ñu jàpp muy prisonnier mooy al asiru euh, aw aw wala boog al gharimu ki nga xamante ne euh, dañ maanaam dafa gharim mooy ki nga xam ne dafa fees euh, bor dégg nga maanaam kooku moom ñoom ñaar yurbatu ñu daal di koy yeewu fil masjid ci jàkka ja maanaam mooy ki nga xamante ne dañoo dem ba noot ko ba nga xamante ne dañ koo war a téye mu war a fay wala yu mel noonu Euh, dégg nga maanaam moom lay wax nii maanaam mooy daal koo xamante ne dafa may àq jàmbur yu mu yore te ñu war koo régler ñu téye ko wala boog ki nga xam dañ koo jàpp prisonnier am ndax ki nga xamante ne moom mooy ki moom euh, euh, ndax buur maanaam kilifa bu ñu demee xare ji bu ñu jàppee nit kaso maanaam bu ñu ko jàppee xare kooku moom bu nekkee prisonnier loolu ki nga comme ni Alxuraan wax wa imma mannan wa imma fidaan hatta tadaw al harba awzaraha maanaam li nga xamante ne soit dañ koy daal di jéggal mm-hmm. euh, euh, wala boog ñu daal di koy wax ne ko ah kon nag indil wécceeku maanaam mm-hmm. euh, bu boobaa ñeenti possibilité la am maanaam tey imam bi suñu jàppee prisonnier de guerre am na ñeenti possibilité yu am possibilité ñu njëkk ni possibilité bu njëkk bi moom mooy ñu jël ko ñu rey ko ñu rey ko ñaareelu possibilité bi nga xam ne moom moo fi am moom mooy ñu jéggal ko ñetteelu possibilité bi nga xam ne moom moo ci am mooy ñu ne ko joxe ndàmpaay maanaam na joxe rançon pour ñu bàyyi ko mu dem ñeenteelu possibilité bi nga xamante ne moom moo am mooy ñu téye ko def ko prisonnier voilà bu boobaa day daal di nekk dañ koy dañ koy day soppeeku buñ ko bàyyiwul dañ koy daal di defub jaam muy ñeenti possibilité yooyu ñoo Euh, imam bi nag moom mooy xool ana lan moo gën a yelloo ci jamono ju nekk ak ci ku ñu def ko loolu voilà loolu nag moom lay euh, wax fii nii ne ah am na ñoo xamante ne wareef na leen mën a jàpp takk téye leen maanaam ci euh, yeew leen maanaam ba pare mu nekk ñu dégg ñu takk leen yeew leen ci biir jàkka ji loolu lay leeral nii mu ne. qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal al-kitaab ilayhi haddathanaa Ishaaq ibn Ibraahiim te moom mooy sëriñu imaam al-Bukhari bi nga xam ne moom moo tax imaam al-Bukhari bind xadis te téere bii maanaam wala boog bokk na ci ñi tax imaam al-Bukhari bind téere bii ndax moom la dégg nee na dama toog ci jotaayam moom al-imaam Ishaaq ibn Ibraahiim ibn Makhlad ibn Ibraahiim ibn Abdullah ibn Matar ibn Ubaydullah ibn <coughs> Gharif ibn al-Waarith Eh, ibnu Ubaydullah ibnu Atiyya ibnu Murra ibnu Ka'b ibnu Hammam eh, ibnu Asad ibnu Murra ibnu Amr ibnu Hanzala moo tax ñu naan ko al-Hanzali maanaam eh, ñoom moom mooy Ibrahim Ishaq ibnu Ibrahim al-Hanzali mooy kan mooy moom la ñu wax moom moo gën a siiwee ci ibnu Rahawayh maanaam dañuy wax ibnu Rahawayh loolu moom mooy ñi nga xamante ne ñoom la maanaam lu ëpp ci. waa naxwu yi di wax baat yooyu raaxa wayhi siiba wayhi ak yu mel noonu maanaam ay làkk fa farce la fa farce farce la amma waa xam-xamu hadith lu ëpp lu ñuy wax raaxa wiya la ñuy wax wala siiba wiya wala yu mel noonu maanaam ñoom loolu yooyu la ñuy faral di wax maanaam Ishaq ibn Rahawayh waaye moom mi da ngeen doonte waa borom xam-xam hadith lu ci ëpp rahawiyya la ñuy wax mais waxu borom nuxaat yi dañoo noot dañoo mujj a noot mm-hmm. moo tax nañ ko Ishaq ibn Rahawayh maanaam moom euh, <coughs> dañ koy raawoo yi ngir ne dafa réeroon te mooy Ibrahim ibn Makhlad moom moo réeroon moo tax ñu ko Rahawiya maanaam ñu foroon ko mu réeroon ñu foroon ko moo tax ñu naan Rahawiya moo tax ñu ko koy wax euh, voilà mais moom Ishaq ibn Ibrahim la al ta'ala daakantam nekk Abu Yaqub ndax eh, ku tudd Ibrahim da dañ lay tuddee dañ lay daakantale Abu Yaqub ku tudd Ishaq ku tudd Ishaq dañ lay dàqantalee abu yaqub ku tudd waa ibrahim ñu lay dàqantalee abu ishaq dégg nga waaye moom bàppam ibrahim la tudd kon moom bàppam mën nañ ko wax abu ishaq ñaar ci ñaari maanaa yëpp dégg moom mi ngi génne année cent soixante et un ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, Euh, imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullahu ta'ala nga xam ne daan ko mën nañu moroomam la moroomam la moom daf doon wax naan yéemu naa maanaam ci ni mu mën a mokkal maanaam al-ajab min itqanihi wa salamatihi min al-ghalat ma'a ma ruziqa min al-hifz maanaam yéemu naa ci maanaam dafa yéeme ni mu mel ci li nga xam ne noonu la mel ci euh, takk gu gu leer ak mucc gi nga xamante ne moom la mucc ci ci ci njuumte ci buy nettali ak ci ni mu mokkale ànd ak li ko borom liñ ko wërsëgal ci ak mokkal nee nga euh, moo tax bokk na ci li nga xamante ne euh, moom la euh, def moom mooy ne bokk na maanaam mokkal dafa dafa dafa dafa tafsiru alquran ba alquran jeex xam nga moom bind na téere tafsiru alquran Isaaq ibn Rahawayh bind na téere tafsiru alquran te téere boobu daf ko récité maanaam nekkutoon di bind di kii de déedéet dafa toog di nettali di réciter ci xolam tafsir bi ba tafsir bi jeex takk noonu la tafsiré alxuraan naka noonu bokk na ci ni ni mu moo tax bañ ko ko waxee bañ ko waxee moom Abu Hatim mu ne loolu day ah maanaam euh, euh, maanaam loolu moo gën a loolu moo gën a yéeme encore ànd ak ne moom dafa man parce que xam ngeen ni bindal tamit musnad musnad Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah voilà euh, naka sax euh, euh, naka sax wa dunaha masanidul wal mu'tali minha naka la wax na li ahmadin wal hanzali naka la ko voilà minha minha alladhi li ahmad wal hanzali voilà maanaam masanid yi nga xam ne moom la bind jazakumullahu khairan maanaam yi nga xamante ne moom la bind moom moom la ñu bind ci téere yi bokk na ci bi ci gën a kawe ñaari musnad yi gën a kawe mooy musnad imam ahmad rahimahullah ak bi nga xam ne moom la al-Hanzali mooy ishaq ibnu rahawayhi bi rahimahullahu taala nekk imaamu jullit ñi nekk imam bu mag rahimahullahu taala comme imam abu zur'ata ar-razi rahimahullahu taala nee na laa a'lamu wala a'rafu li ishaq bil iraqi nazira xawma te waaw maanaam xam ma musuma gis koo kenn koo xamante ne ci Iraq ba Iraq daj ku mel ni Ishaq ibn Rahawayh rahimahullahu taala euh, kon maanaam euh, daanaka euh, liñ jot wax ci moom doy na ndax ku màgg la rahimahullahu taala te it doy na le fait que mu nekk ku màgg mooy li ko imam Ahmad jëloon def ko imam Ahmad ibn Hanbal def ko xaritam def ko àndandoom bari na lu ñuy nettal naan moom ak Ishaq ñoo àndoon ci nangam moom ak Ishaq ibn Raawayh ak Yahya ibn Ma'in <coughs> ñoo àndoon ci nangam ak nangam moom ak Ishaq ibn Raawayh Ali ibn al-Madini Yahya nangam nangam maanaam ñooñu noonu boobu muy groupe bu yéeme yéeme musul am groupe bu mel noonu ci kaw mooy ñoom Ishaq ibn Rahawayh Yahya ibn Ma'in imam Ahmad ibn Hanbal Ali ibn madini Ali ibn Amr ibn Ali ñooñu ñun ñëpp ñu dajaloo ba pare nekk ay xarit di àndandoo nekk ay waay ba pare di jàngendoo di jëlandoo di jàngaleendoo subhaanallah boobu maanaam kéemtaan la kéemtaan la waaw maanaam groupe boobu noonu loolu doy na ci ngëneel mu ànd ak ñooñu noonu nga xamante ne tamit ay waxam dañ koy bàyyi xel da ngay gis waxam ne Ishaq nee na moo tax boo gisee Ishaq nee na tey mu nekk ci téere hadith yi raw wala ci téere tafsir yi wala ci téere tasawuf yi Ishaq ibn Rahawayh la ñuy wax hmm. moo tax euh, Ishaq maanaam nga gis qaala Ishaq rek xamal ne ibn Rahawayh rahimahullah maanaam amul keneen ku tudd Ishaq ku màggee ni moom ci xeet wi amul moo tax moom la ñuy tudd moo tax tout le ko tuddee noonu maanaam ah Ishaq de nee na nangam moo tax jarul préciser comme ni ñu waxee naan Hasan nee na ñoo xam ne Hasan al-Basri la Muhammad nee na ñoo xam ne Muhammad ibn Sirin la Ata ah nee na ñoo xam ne Ata ibn Abi baax la aa ah ah Ibrahima nee na qaala Ibrahima mooy ibn Yazid an-Nakha'i maanaam foo nga gis ci téere tafsir yi téere hadith yi tasawuf yi maanaam fu ñu waxee ñooñu maanaam jarul ñuy préciser lan mooy seen sant Mujaahid nee na Qataada ñuy préciser kan la ci ñoom nit ñi lu tax maanaam dafa amul ci biir boroom xam-xam yi ci biir xeet wi ku mel ni ñoom ku bokk ñoom tur amul qaala Ahmad ibn Hanbal jarul préciser voilà ah voilà dégg nga kon moom mu ne ah kon eh, am na eh, eh, ta'ala ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom maanaam imam al-Bukhari solo na ci moom Muslim noonu. ibn al-Hajjaj ñoom ñaar solo nañ ci seen sahih Abu Dawud ak an-Nasa'i solo nañ ci seen sunan yi rahmatullah amma imam at-Tirmidhi ak imam ibn Majah ñoom ñoo solowul ci moom ah rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na akhbarana Rawhun ah, te moom mooy Rawh ibn Ubadah ibn ala te dakantam ne Abu Muhammad Abu Abbad al-Qaysi al-Basri rahimahullahu ta'ala wa Basra la moom mi ngi génn àdduna deux cent cinquante ans ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk tamit moom it imam bu màgg a màgg bokk ci borom xam-xam wa hadith yi nga xamante ne musuñoo yi yitti woo leneen lu dul hadith seen xam-xam seen yitte yëpp comme ni nga xam ne wa Ali ibn al-Madini waxee rahimahullahu taala nee na lu tolloog téeméeri junni hadith yoo xamante ne gis naa ko ne raw am na ko raw am na baada bi rahimahullah téeméeri junniy xadis yoo xamante ne bind naa ci fukki junniy xadis ci ci ci sama loxo maanaam jëlee ko ci moom rahimahullahu taala bokk na ba pare daan bokk na ci borom xam-xamu xadis yi nga xamante ne musuñoo deñ ci di yittewoo xadis ak di ko di ko solo ñoom nga xam ne dañoo sosu ci xadis tab sa sàkku xam-xam ba pare bind ci ba pare jàngale ko am ñu mel noonu ci biir nitu yàlla yi borom xam-xam yi te raw Ibnu Ubaada bii ci ñooñu la bokk rahimahullahu ta'ala moom tam ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne wa Muhammad ibn Ja'far te moom mooy Muhammad ibn Ja'far al-Huzali rahimahullahu moom wa Abu Abdullah al-Basri rahimahullah moom mooy kan Ghundar maanaam Muhammad ibn Ja'far gisoon nañu al-Huzali mooy Ghundar moom mooy ki nga xamante ne moom mooy euh, doomu jiitle Shu'ba ibn al-Hajjaj ah, naam rahimahullahu ta'ala ah, mu ngi génn àdduna 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah, te lu tolloog maanaam moom dafay woor fukk fan dog fan woor fan dog fan te def na ko juróom fukki at ak lu ko wax. yaay am al-Qattan juróom fukki at laa bëgg wax. maanaam cinquante ans yoo xamante ne nee na yaay am na saa ko sànne ko xam nga maanaam cinquante ans wa ngi may woor fan dog fan woor fan dog fan nii laa sama dund nii laa ko defee waaw <coughs> mu nekk kon imam bu mag nekk nit jaamkatu yàlla bu mag mu ne am Shu'ba te moom mooy ibnu Hajjaj moom tamit ay hadiisam ni mu ci kutubu sitta am Shu'ba mooy ibnu Hajjaj ibnu al-Wardi abdi thumma wasiti thumma al rahimahullahu taala eh, moom mi ngi gane adduna cent maanaam quatre-vingt-six wala quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna cent soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, di imam amirul mu'minin eh, hadith mi ñu ngi ci kutubu sitta an Muhammad ibn Ziyad muy Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi al-Jumahi rahimahullahu ta'ala muy Abul Harith al-Basri rahimahullahu ta'ala moom tamit ay hadisam ñu ngi ci kutubu sitta bu bokk ci siqaat taabi'iin yi rahmatullahi alayhi an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu di sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ ko léegi an nabi mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna mooy am na ifritan benn ifrit ifrit maanaam mooy jinne bu maanaam ifrit mooy ku ku bon waaw koo xamante ne eh, ci jinne yi la bokk maanaam loolu dara ifrit mooy koo xamante ne maanaam ku ti ku tilim ku tilim ku ku takk ku salte loolu moom la ñuy wax maanaam fokk mu nekk ba pare loolu moom moo tax jinne yi daf ci am ñi nga xamante ne ay jinne yi normal lañ maanaam jinne yi dañoo am ñu normal am ñi nga xamante ne ñoom ñooy ifrit yi maanaam ñooñu ñoo gën a ñàng ci seytaane yi hmm. ñooñu ñi nga xam ne ñoo gën a kawe ci ni ñu mel ci seen seytaane loolu moom moo tax xataa ifrit yi yeneen jinne yi ci def sax dañ leen di ragal maanaam dañuy tiit bu ñu leen bu ñu déggee seen mbir wala ñu ñu gis leen ah, dégg nga ah, maanaam kon kooku moo tax ah, minal jinni ci biir jinni yi mu ne tafallata alayya tafallata dafa ma dafa bett dafa ma gaaral bett ma alayya ci man albaarihata biig aw wala boog kalimatan mu wax kaddu boo xam ne ndax waxaa lu ko nuru la maanaam lii raaw yi moom moo sikki sàkka maanaam mooy ne daf ma bett maanaam ci beneen riwaaya mooy ta'arrafa alayya la wax maanaam daf maa gaaral am na ci beneen riwaaya maanaam daf maa ñëw rek gaaral ma fekk nag mu ne ci beneen riwaaya mooy dafa ñëw joor melo muus beneen riwaaya mooy moom dafa ñëw euh, yor jumu tàkk-tàkk fekk mu mu nekk ci biir jàkk ji di julli ko moo maanaam ñëw wala moo réer moo moo saay saay ti réer ñëw nii fekk i yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa mu ne moos bi julli nga ñëw na nga naan ci jàkkaam jooja ah, ca biir Madinatul Munawwara a sakiniha afdalu salaatu wa salaam nga naan da nga koy gaaral ah nga naan da nga koy moo tax euh, euh, loolu dafay da ci xamee ni jinne day ñëw mais du ñëw ci forme bi ko borom bi subhaanahu wa ta'aala bindee ci maanaam mu nekk ci ci forme tàkk-tàkk boobu ndax su doon loolu la du soxla yor ju mu tàkk-tàkk moom ci jëmmi boppam rek mooy ñëw ni mu nekkee noonu ci tàkk-tàkk ah yor maanaam ci cosaanu tàkk-tàkk. comme li nga xam ne wa xalaqal jaanna min maarijin min naar mm-hmm. ah ci tàkk-tàkk googu lañ ko bindee moom euh, jinne waaye euh, nit niñ ko bindee ci ban ci ndox ak suuf noonu lañ bindee jinne ci tàkk-tàkk noonu lañ bindee malaaka ci leer maanaam loolu euh, ruux yi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam lépp ruux yi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñooy yi ñoom nekk ci suuf maanaam dafa am ñu nekk ci suuf am ñu nekk ci kaw ñi nekk ci eh, suuf nag daf ci am ñu bon am ñu baax maanaam ruux yi nga xamante ne ñoom ñooy ñu bon ñi ñoom ñooñu ñooñu du ñu tuddee eh, seytaane yi maanaam ci jinne am ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ñu ñu baax ñi mais ba tey ñu suufee ñi ñooñu la ñuy wax saalixul jinne ñoom ñooy jinne yi mais ñu ñu baax ñi ci ñoom am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci kaw nag dafa am ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a eh, ñoom ñoo ñoo ñoo gën a sell am ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, ñoo gën a moyen sell maanaam ñenn ñoo la ñuy wax rawxaan yi nga xam ne nit ki buñ defee lu baax wala yu mel ñoom ñooy rawxaan yi am tamit ñu ñuy wax xuddaam yi euh, ngir liggéey gi nga xamante ne moom la ñuy liggéey ci melo maanaam ci turu yàlla yi a nekk ci te te am ci ay cër yoo xamante ne moom lañ ciy dox euh, képp kuy ci kar tur benn tur yàlla wala boo nga am loo ko incarné xuddaam yooyu dañuy nekk ñoo xam ne boo demee ba incarné ko yow xuddaam yooyu ñoom ñooy nekk ñi nga xamante ne dañuy dañ lay liggéeyal moo tax ñu xuddaam dañuy liggéey ci turu yàlla bi rawaxaan yi ñoom euh, tamit ci côté boobu la ñuy nekke sauf que rawaxaan yi maanaam sikkar bi ngay sikkar wala jëf ju baax bi ngay jëf ju baax moo leen di créer mooy côté spirituel bi nga xamante ne lu baax li moo leen créer euh, am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi ci gën a kawe ñooy malaaka yi malaaka yi ci wàllu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu kawee ñi ñi ci gën a fell ñi nga xam ne ci ñoom ci cosaan noonu lañ mel mooy malaaka yi ñoo gën a kawe ci mbir mi euh, ñooñu nag euh, jinne yi moo tax ñi ci gën a doy waar ñoom ñooy ifrit yi la maanaam seytaane yi ndax ay shayatin ay seytaane lañ moo tax ku mel ne euh, Seydina Ibra Seydina Souleymane insha allah taala dañ ko gis moom borom subhaanahu wa ta'aala da koo tànkata looloon jinne yi dégg nga mu ne kon am na kon kenn ci jinne yi bu ñëw gaaral na beneen bi ci def moom mooy ne jinne day mën a jël forme maanaam forme yeneen rab yi maanaam masalan day jël forme mal forme euh, nit day jël forme euh, nag ak day jël forme euh, jaan day jël forme muus day jël forme xaj ak yi nga xamante ne ay ndegmeent lañ maanaam mooy mooy carnivore day jël seen ay forme ñooñu noonu Ah, waaye du mën a jël forme yeneen mun sallallahu alayhi wasallam mënta jël forme naka noonu du jël forme wàllu yu boo xamante ne maanaam ndono yeneen bi la. sallallahu alayhi wasallam Muhammad yi la kooku tamit du ko mën a jël du ci gént du ci yàq fa tamit loolu ah, moom jinne kon loolu day mën a jël forme yooyu moo tax mën a ñëw jël forme muus ñëw di gaaral yeneen bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu day jël forme mbaam kooku ñaare day ñëw tamit souvent. ci forme boo xamante ne day réglu ñoom souvent dañuy ñëw jël forme boo xamante ne nit ki ci cosaan day ragal forme boobu lu demee nekke euh, par exemple mu nekk xaj bu ñuul wala xaj boo xamante ne day gis ne dañuy gis ne day day day day soxor wala boog maanaam surtout bu dee da koy gént wala mu yor jëmm segg wala yu mel noonu ñoo xamante ne wala mu yor jëmmi nag nag wala yu mel noonu lu yooyu souvent jinne yi dañuy jël forme yooyu noonu ci biir gént yi mën na jël jël tamit forme nit koo xamante ne da nga koo fonk ndekete jinne yi ñoom ñoo ñoo soppandiku jël jëmmam léeg-léeg sax ñu jël forme waliyu ñëw di nax la gëm loolu loo xamante ne dara taxawu ci waaw loolu yëpp day am dégg nga léeg mu ñu jël forme koo xam ne yow da nga koo jàppee waliyu fekk du dara di la gëmloo ay mbir yoo xamante ne mbiru baatin la. léegi nag yow nga jàpp ne kon kii ah nangam gént na seen diw wala gént naa wala yu diw fekk dara li nga gént jinni la yooyu yëpp day am dégg nga moo tax kon mooy waaye mu ne bi nga xam te moom la ko gaaral nag li yàq saa ngir mu dog ala yëpp ci man salaat yi sama julli maanaam loolu moom moo ko taxoon a jóg maanaam ñëw ngir préoccupé ko ngir kii euh, jël jël tàkk tàkk bi jël forme muus xam ngeen ni loolu maanaam jël forme muus ñu taxaw jël tàkk tàkk jumu tàkk tàkk daan nii di ko ah euh, di jéem a dox julli yenente bi sallallahu waaye mu ne fa am kana ni mu jàpp ne loo ma allah bur yàlla min hu ci moom yàlla def ma jàpp maanaam ma am doole ci kawam ah dégg fa aratu ma daal di nam an arbitahu ci ma yeew ko ila sariyatin ci keno wala wala wala jën sawaari ci jënu almasjid jàkka ji maanaam euh, jën mooy bant woo nga xamante ne mooy téye mbaar mi mooy téye gi mooy keno yi mhm. piliers yi voilà maanaam kon loolu moom mooy la nga xamante ne foofu laa ko bëggoon a takk maanaam kon lii le fait que yeneen bi a alayhi wasallam namm loola mooy wane ni kon euh, ñi nga xamante ne ñooña ñooy xeex xam nga ni jinne ji maanaam ifrit bi dafa ñëwoon ngir xeex yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne tamit ñooñu leen jàpp ci toolu xare ñuy xeex l'islam ñooñu mënees na leen a jàpp jàpp leen takk leen ngir ne maanaaw seytaane yooyu lañ yor maanaam seytaane yi nga xamante ne dañuy tere nit ñi jaamu yàlla ñoom maanaam boobu lañ amee ndax seytaane la ci seytaane yi nit lañ ak jinne comme ni ko alxuraan waxe wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin shayatina al insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura maanaam naka noonu lañ defalee ci mboolem yeneen boo leen gis dañ koo defalal ah, ay noon ci ñu nekk ay seytaane yoo xam ne ay nit lañ ak i jinne ñenn ku nekk ci ñoom di déy say morom maanaam ñuy révélante di waxtaan seen biir ku nekk di jox sa moroom ay bon idée maanaam do de de de de de bonne mauvaise idée wala de mauvaise bonne idée maanaam ah <laughs> moo tax borom subhaanahu wa ta'ala ne zukhrufal maanaam ay wax yu rafet lay nii rek ci kaw waaye lépp gururan ay naxi neen la ay naxi mbaay la maanaam kon loolu moom mooy ah, loolu mooy seeni mbir ah loolu lu am am solo la mooy ne ñoom maanaam seytaane nit ñi ak nit ñi seen biir bu ñuy waxtaan kenn ku ci nekk day jéem a am xeeti révélation yu muy defal moroomam waaye lépp ay naxee mbay la naka noonu seytaane jinne yi noonu la ñuy ñëwee di déey seytaane nit ñi ci anam buñ ko xamul wala guñ ko xam ci anam buñ ko xamee wala buñ ko xamule ñu leen di déey ay wax di leen di leen wax ay mbir fekk lépp ay naxee mbay la naka noonu seytaane nit ñi léeg-léeg nag ak seytaane jinne yi maanaam léeg-léeg sax dañ leen di jàpp woo leen ñëw ñu kii ñu di leen lëgëyloo ay mbir di leen wax lépp yëpp di am yu mu leen yu ñu leen di dig te lépp ay naxee mbaay la moom la borom subhaanahu wa ta'aala di wax maanaam kon loolu euh, comme nag ay seytaane ay ay ay ay euh, seytaane jinne ak te seytaane nit ki moo gën a garaaw seytaane jinne bi. seytaane jinne bi lu gaaw nga man koo jàpp takk ko yeew ko wala yu mel noonu lu gaaw a gaaw nga am nga am doole ci kawam et cetera loolu seytaane jinne bi loolu mais seytaane nit bi dafa am dafa jafee maîtriser ba pare day làqatu ba pare dafa bëri pexe ba pare nit la comme yow day taxaw boo jàng alxuraan du ko du ko def benn effet maanaam ak yeneen ak yeneen maanaam loolu nga noddu fii ba ngoon seytaane jinne bi booy noddu day daw mais cest à ji nit ki moom da ngay mu toog fii léeg-léeg sax mën naa nodd doog yow ak yeneen ak yeneen ah ah léeg-léeg sax moom mu taril la ay ay alxuraan wala moo la gën a xam fekk yoo seytaane la yal nañu yàlla sax dégg nga ah, moom kon <coughs> ah, kon loolu beneen bi des mooy biñ ci xamee mooy ne. nit ki du nekk mukk à l'abri ci seytaane man koo ñëw di ko jéem a yàqal ak nu mu mën a toll segam yenente bi sallallahu alayhi la seytaane yi ñëw ne dañ koy jéem a yàqal te ñu ngi koy jéem a yàqal jaamu yàlla bi gën a màgg wax ma la keneen ko dul yenente bi sallallahu alayhi wa beneen bi ci def nag moom mooy ne eh, jinne maanaam eh, bu nit ki bu gëmee yàlla moom mooy ëpp bi maanaam mu jàpp jinne mën koo yeew mu ne waaye loolu la bëggoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu laa bëggoon mu ne euh, lu tax mu ne li taxoon ma bëggoon ko mooy xattaa mbéta tof yoxoo ngeen xëy wa tanzuru te ngeen xool ilayhi jëm ci moom ku lu kullukum yéen ñëpp lool liñ ciy xamee moom mooy ne maanaam kon ndekete jinne nit ñi mën nañ koo gis maanaam ci kaw loolu dañuy xam ne jinne ma ndax jinne dafa bokk ci aalamul ghayb ndax ndaw waxoon nañ ko léegi ci côté ruuxi la bokk maanaam monde spirituel la bokk monde bu mystère bi la bokk maanaam jinne ñaar nit ñi du ñuy gisanteeg ñoom te du ñu xam seen fu ñu ne du ñu xam ci lu ñu ne waaye nag euh, jinne léeg-léeg nit mën na koo gis mm-hmm. te li koy wane mooy li yeneen ci bi ne sallallahu alayhi wasallam ne dama bëggoon yeewu ko fii su ko defee soo leen xëyee yéen ñëpp ngeen ñëw gis ko maanaam loolu laa bëggoon waaye kon loolu moo lay wan ne mbir mi du yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam rek amul possibilité gis jinne ji waaye ñee ñi ci def mënoon nañoo am possibilité gis jinne ji maadaama soppaliku na maanaam ba nekk lu bokkut ak jëmm ji nga xamante ne moom la amee woon am ma gisi leen na leen yàlla bindee loolu borom kas fu kawe ñoo ko mën a am maanaam ñoom ñoo mën a xam jinne bi comme ku mel ni Cheikh Abdel Dabakh radiyallahu anhu ak ñu mel ni ñoom ñu mel ni ñooñu ñooñu ñoo man di gis jinne comme ni nga xam ne noon la ko yàlla bindee ah, ah, loolu ndax ñoom dañuy gis malaaka yi sayyidna Muaz nu Jabal radiyallahu ta'ala comme niñ ko gisee woon ci hadith bi et loolu euh, wala boo ci niñ ko gisoon ci tarjuma maanaam ñooñu ñoo man di gis jinne ji noonu comme ni nga xam ne noonu la leen yàlla bindee sinon ñeneen ñi ci def dañ di gis fekk ñu transformé wu hmm. mel neneen wala yu yu mel noonu euh, waaye bu ñu ñëwee ci suñu àdduna bi ba am lu ñu soppaliku ci ci lu bokk ci suñu àdduna bi bu boobaa dañ leen daal di mën a gis beneen bi ci def nag moom mooy ne jinne euh, boo ko wute naag malaaka foofu malaaka mën na soppaliku comme yeneen mindeef yi maanaam mën naa soppaliku yor beneen forme mindeef waaye malaaka li mu wute foofu jinne mooy soo rayee jëmm jooju malaaka bi du dee contrairement ak jinne ji jinne ji bu soppalikoo comme bii nga xam ne ni mu soppalikoo muus wala bu soppalikoo nit wala mu soppaliku xaj wala mu soppaliku leneen soo ko rayee jinne bi day dee alors que fii kii boo ko rayoon jinne ji malaaka bu doon ko rayee du wuute nag comme gisoon nañ ko ci hadith Seydina Jibril ba sasam ne malaaka bu ñëwee feeñu fii nit ñi nit ñi duñ mën nañ koo bañ a xam mën nañ koo bañ a xam waaye malaak waaye nit mën nit foofu nag la leen gën a foore ndax nit mën naa soppaliku nit ne moom alors que malaaka mënta soppaliku malaaka ne moom loolu malaaka mën ko euh, nit bu demoon soppaleku malaaka ci adduna yi malaaka yi malaaka yi dañ xam ne kii du malaaka alors que bu dee malaaka bu wàccoon fii ci suñu adduna bi malaaka ñun nit ñi duñ ko mën nañ ko bañ a xam comme ni mu dalee saxaaba yi ak Seydina Jibril alayhi salaam mhm. ak ni mu la ni mu doon dalee maanaam saxaaba yi ak ñeneen maanaam ak ñi yeneen ci sallallahu alayhi wasallam doon nekk lii ne malaaka da daan ñëw di waxtaan ak kenn wala yooyu di ko wax nangam di ko bégalee nangam ne ko ci boromam la jóge subhaanahu wa ta'ala fekk moom xamul woon ni kii malaaka ak yu mel waaw léegi euh, euh, moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ko bëggee nee na yeewu ko mu ne euh, kon mu ne fa fa fa zakartu waaye loolu tamit day tegtale ne maanaam moom mënoon na koo yeewu maanaam mooy mënoon na koo yeewu te mu boobaa loolu lañ cey xam muy nit mu ëpp doole jinne te loolu lu mat a bàyyi xel la amma aaya bi noonu wax naan innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya lilladhina la yu'minuna mu ne moom malaaka yi da ñoom ñoom jinne yi bokk dañ leen di gis maanaam seytaane iblis innahu naka moom iblis de yaraakum daf leen di gis woo moom wa qabiluhu ak maanaam njabootam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy mbokka bi min haythu la ta'lamuhum ci anam goo leen leen gise gisee loola euh, muy ne loolu maanaam lu général la rek maanaam loolu awaam yee tax ñuy wax waaye am naa xawaat yi ñoom dañuy gis jinne yi loolu moom moo tax waxoon ko ñi nga xamante ne ñooy nuqabaa yi ci biiru awliya yi am na ci fukk yi ak ñaar yi yoo xamante ne ñoom ah, dañuy gis iblis xam ci moom loo xam ne iblis moom ci maanaam ñoom dañoo xam iblis dañ koy gis ci anam goo xam ne iblis moom ci boppam xamewu ko boppam loolu ko xawaas maanaam mu ne ñoom e, mu ne nag kon dañoo def mu ne nag seytaane yi dañ koo def ñu nekk parandooy ñi nga xamante ne gëmuñu dara alladina shayat awliya alladina la yu'minuna gëmuñu dara ñooñu daal lañ def ñu nekk parandooy seytaane yi dégg nga moo tax mu ne e, waaye kon loolu mënoon na ko naka noonu loolu mënoon na ko e, te Euh, lii wane ne seytaane yi maanaam jin nit ñi ñoo leen ëpp doole bu fekkente nit ñi ñu baax lañ nit ku sell la mooy li borom subhaanahu wa ta'aala ne nag euh, kali mu nekk bi mu naan kalimatullahi al-ulya maanaam kàddug yàlla moom mooy kii féete kaw kàddug yàlla mooy féete kaw kon ki yor kàddug yàlla kooku tout temps moom mooy féete kaw ki ko yor ki yor suuf fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin bu leen yokkat bu leen doyadal bu leen doyadal seen bopp fala tahinu wala tahzanu ba leen am lenn loo leen di tiis wa antumul a'lawna te yéen yéenay féete kaw in kuntum mu'minin ndegam yéen gëm ngeen comme nag seytaane yi ñoom gëmuñu moo tax yéen ñi gëm yéen a leen noot maanaam loolu moo tax nit ki daa war am conviction ci loolu maanaam bu mu fi toog di attristé wu jinne ji dina ma def lii def na ma lii déedéet moom moo man jinne ji loolu da ko war a gëm voilà moo tax jinne yi biñ gëm biñ xamee ni nit ñi dañ leen a loolu moo tax ñu ñu xaw a fuuy tuuti waaw comme ni ko wax wa annahu kaana rijalun min al insi ya'uduna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum rahaqa jinne yi loolu rek may fuuy googu fuuy moo nag mooy ñoom avant ñoom tamit dañu ragaloon jinni nit ñi mais bi ñu gisee ni nit ñi dañ leen a ragal te ak niñ leen di waxtaanee ak tiit gi ñuy tiit suñuy wax seeni mbir ñu daal ne ah d'accord après nag moo tax ñoom ñu daal di commencé dégg nga am maanaam mer ñoom ñoom moo tax dañuy yokk nit ñi xëbal di yokk nit ñi xëbal waaye eh, dégg nga kon loolu tamit lu mat a bàyyi xel la beneen bi mu ne waaye nee na yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na kon man loolu laa naroon waaye nag fa zakartu ma fàttaliku xaw la wax axi sa mbokk Sulaymaan yéen ci yàlla Sulaymaan ibn Daawuud alayhi salaatu wassalaam mun nag bi mu waxee ne rabbi habli mulkan laa yanbaghi li ahadin min ba'di daa ci teg innaka antal wahhaab allah maanaam yow rabbi yow sama borom habli may ma mulkan nguur boo xamante ne laa yambaghi du yelloo li ahadin ñoom kenn min ba'di sama ginnaaw waaw man na ko buur yàlla day innaka antal wahhab de yow buur yàlla yow yaay yàlla yow yow yow al-wahhab yaay kii maye yow yaay ki nga te amul benn contrepartie te la ngay joxe kenn koo jox boppam maanaam loolu mooy wahhab ki nga xam ne day maye day joxe rek ci anam gu lay joxe te la muy joxe kenn mënu koo may boppam moo tax mu ne ko moo mu ñaan ko ci tur boobu ci barke tur boobu mooy nguur goo xamante ne yelloowul ñeel kenn moo tax moo tax borom subhaanahu wa suy wax ne masalan buy maye maye doom baatu wahaba lay jëfandikoo hmm. wa wahaba liman yasha'u inaasan wa wa yahabu liman yasha'u inaasan wa yahabu liman yasha'u dhukura hmm. aw yuzawwijuhum dhukraanan wa inaasan wa yaj'alu man yasha'u aqiima yàlla mooy may ku ko neex doom bu jigéen may ku ko neex doom bu góor la mun na leen a euh, boole may ay doom yu góor ak yu jigéen mooy def ku ko neex ak mu nekk jaafir du am doom dégg nga comme na woo waxab naa la woo Yaxya ah maanaam may nañ ko yent yàlla Yaxya fekk waa yent yàlla Zakariya wahaba la wax barama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wahab ba gin nga maanaam fay du tuur boobu la muy wahab moom muy kii maye kii joxe loolu lu kenn mën tamay boppam ngi gis hab min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a yàlla may ma ci lu tukkee ci yow rabbi hab li min ladunka zurriyatan ci njaboot koo xam ne tayyibatan ku sell waaw waaw ah yow yaay kii kii kii dégg di nangu ñaan yi innaka anta sami'ud du'a voilà maanaam kon euh, moo tax. maanaam loolu muy nguur googu nga xam ne moom la yent yàlla Sulaymaan amoon ay saxam mu ne laa yam taxi du ye loolu ahad ñeen kenn mi mbaadi sama ginnaaw lii dañ ci xamee ni kon barke nguur googu ñu mi ngi koy amee ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la koy leeral foofa mooy moom am na ko moom boog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na jëmmi nguur googu am na jëmmi mbir moomu waaye moom dama ne rek comme yent yàlla Sulaymaan ñaanoon na ko man du ma ko feeñal loolu la mais manoon na ko parce que nee mënoon naa ko yeew takk ko fii bàyyi leen ba ngeen ñëw ngeen gis ko mais comme que euh, yent yàlla Sulaymaan saxam dafa ñaanoon loolu ak doole gi ko yàlla mu ne man ma ma gis loola ma ne non kon naa ko bàyyi bu ma feeñal lii mais xam ngeen ni kon am na ko am na ko te nguur gi ko xam te moom la ko borom subhaanahu wa ta'aala jox moo gën a rëy fuuf nguur yent yàlla Sulaymaan alayhi salaam ci mboolem adduna yi moom rek moo fi rañaan ba a ba ca bë ak ba kaw loola. moom rek sallallahu alayhi wa alihi wa mooy ki nga xamante ne moom moo yor xeet ñu yónni ko ci mboolem bindeef yi ñëpp ci mboolem adduna yi mboolem awaali bi moom rek mooy ki nga xamante ne moom la euh, maanaam nubuwaam gi sax ba faww te na Jibril alayhi salaam nekk na ci moom mu ne bi mu naan malaaka ñëw na ne ma ah man sa borom nee na ndax nga nga tànn euh, nekk yenant maanaam Ah, abdun daal ni ko abdun rasulun wala nabiyyun malik maanaam abdun rasul maanaam jaam boo xamante ne ab ku ñu yabal la wala boog ab yeneen boo xamante ne nabi la ngay doon dañ lay solo waaye malik buur ngay doon nen sayyidna Jibril saxar ni ko nii maanaam junj ko ko na wàccal tànnal nekk ni nekk jaam mu daal tànn boobu lool day tegte ne tamit ne moom maanaam nguur nguur gi mu amee maanaam bu ko neexoon nguur yépp lay am te te te te melowoo waaye nag ah, ah dafa tànn wàcce boppam bañ a feeñal nguur gi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag moom buur waa xadara yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam mu ne kon qaala mu ne rawxoon te moom mooy rawx mu ne koy delloo xaasi an dàq ko maanaam xaasi an foo ko déggee mooy dañ koo dàq dàq boo xam te ne dégg nga comme mooy faja'alnaahum qiradatan xaasi'iina mooy dañ leen a def ay ay golo ñoo xamante ne dañ leen a rëbb soril leen dégg nga ñu sori ah soril leen yërmandeeg yàlla moo it noonu lañ ko def moo tax mu bàyyi ko mu daw bu dem sori ah kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala day leeral fii ne am na yenn melo ku ko yoro wala ku jikko yoo xam ne ku ko yore. bañ jàpp la maanaam mooy di xeex di xeex ngir yàq li jaamu yàlla nit ñi maanaam ngir ne yéefee yi nga xam ne dañoo jóg di xeex diine l'islam di xeex ngir ne nit ñi buñ fi jaamu yàlla ngir yàqal leen loola bu ñu leen jàppee mën nañ leen a takk ci yeew leen ci jàkka ci maanaam loola lay leeral comme ni nga xamante ne jinne ji noonu la ndax jinne ndax nit ni mu nekkee ni mu nekkee mukallaf noonu la jinne nekkee mukallaf waaw noonu la jinne nekkee mukallaf moom moo tax borom subhaanahu wa taala maanaam boobu lay leeral fu muy waxee bi mu naan wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun bindu ma jinne do nit loolu ngir ñu jaamu ma lu nekkit loolu la ko bindee waaye daa tudd nit ndax ñoom ñaar ñooy mukallaf yi dégg bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwoon hadith numéro 1210 hadith numéro 3284 hadith numéro 3423 ak hadith numéro 4808 imam Muslim dina ko hadith numéro 541. imam Ahmad ibn Hanbal ne ko hadith numéro 7969 kon waa ashaabu kutubu sitta ñaari borom ñaari sahih yi rek ñoom ñoo indi suñu hadith bi rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabul ightisaal idha aslam wa rabtul asiir aydan fil masjid maanaam euh, mu ne baabu buntul ightisaal cangaaya farax idha aslama su nit ki tuubee maanaam lii day leeral masala bi nga xamante ne moom mooy ne nit ki su dugg ci lislaam dafa war a sangu cangaayal farata waaye warabtul asiri ak tamit takk yeew yi nga xamante ne moom la ñuy yeew tamit ba tey eh, mooy prisonnier bi ay daan ba tey fil masjid yi ci jàkka ji maanaam que eh, nit ki ba nekk prisonnier de ñu mën nañ ko yeew ci jàkka ji et que ki su tuubee day daal di sangu cangaayal farata cangaayal farata googu nag lu ñu sopp la eh, ci li nga xamante ne ñoom ñooy ñu ëpp ci fuqaha u <coughs> fuqaha yi rahmatullahi alayhim Euh, am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqahaa xanaabila euh, euh, rahmatullah alayhim ñoom am na ci mbooloo ñoom ñoo xam ne jàpp nañ ne maanaam càngaay googu farata la ci moom maanaam mu sangu càngaayal farata waaye li ëpp ci fuqahaa yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne càngaayu càngaay googu càngaay la gu ñu sopp maanaam ngir ne waaye bu fekkee ne nag jigéen maanaam mooy bu fekkente ne kooku mësta am janaaba waaye su fekkee xës na ba am janaaba nag janaaba googu day waral ci moom mu nekk koo xam ne day sangu canga maanaam cangaayal farata waaye nag mu am ci mbooloo ci borom xam-xam tamit rahmatullah ñoo xam ne dañoo jàpp ne maanaam cangaayal farata googu tamit da koy wàcc même bu amee janaaba même bu amee janaaba dañuy sopp rek mu sangu waaye cangaayal farata du ko da koy wàcc njàpp lu rek moo koy mooy war ci moom njàpp rek jàpp kese mooy war ci moom waaye sangu gi du war ci moom ñu ne sax ñu ne kéem ni nga xamante ne noonu la kéeféer gi effacé mboolem bàkkaar yi noonu lay effacé waa lay janaaba gam amee voilà voilà mm-hmm. loolu moom moo tax ñu jàpp loolu waaye li nga xamante ne amaan na daal mooy li gën sàmm mooy mu sangu càngayal farata itam su dee mos naa am janaaba maanaam loolu mooy lan mooy xale bu nekkee yéeféer ba tuub dugg ci l'islam fekk gone la maanaam bu boobaa du sangu càngayal farata waaye càngaay gu ñu sopp rek lay doon dégg nga euh, loolu maanaam ba tey mu daal di ci yokk maanaam bi nga xamante ne moom moo weesu woon euh, ci di leeral maanaam bi nga xam ne moom moo weesu woon euh, mu nekk ataf mu leeral laale ko maanaam ci ci bunt bi nga xamante ne moom mooy buntu bi weesu ngir ne imaam al-Bukhari rahimahullah daa iman ni comme niñ ko gis day wax ci buntu ci loolu day day leeral loolu day leeral ne maanaam hadith bi muy ñëra nar a indi buntu bi day day am tout le temps rapport ak li nga xamante ne moom moo nekkoon buntu bi weesu waaye loolu lu bari lay xew maanaam du tout le temps tout temps waaye lu bari lay xew mu daal di wax ne wa nekkoon na Shurayh euh, gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala euh, Euh, kuufi bi nga xamante ne borom euh, qaadi la rahimahullahu taala euh, ay xadisam nekk ci kutubu sitta ya'muru doon na digal al ki nga xamante ne moom lañu mooy ki ki ki ki ki ki ñu hmm? waaw mooy ki nga xamante ne dañ koo jàpp maanaam mais ngir ne dafa am ay responsabilité yu yu mag yu mu amee maanaam yu ñu yu ñu mu ne an yox basane nañ ko nañ ko téye ila sariyatul masjid maanaam nañ ko téye ci Eh, keroog jàkk jàkka ji maanaam ki nga xamante ne moom mooy eh, dafa amee ay bor par exemple boru jàmbur yor ko ba fee ñu war koo àtte maanaam moom nañ ko téye ci ci ci ci boru kii jàpp jàkka mm-hmm. nañ ko téye ci keno keno jàkka ji mm-hmm. eh, maanaam mooy prise buñ jàppee kenn rek awal moment buñ ko war a jugé te ñuy ragal mu daw génn wala mu daw wala yu mel noonu nañ ko yeew waaw ah, maanaam nañ ko téye maanaam ci gàttal nañ ko mënute voilà ci gàttal nañ ko mënate waaw loolu lay tekki waaye loolu mënef na ko def ci biir jàkka ji maanaam subhaanallah jàkka ji léegi dafa duñ fa dara jàkka ji léegi dara ci mboolem yi fi def xoolal gisee mi ñu commencé gis waxi jàkk ba léegi yii ci fay def yëpp léegi daal nga dem tuñ ci dara yàlla ñu yàlla tam hmm. euh. dégg nga lii nag euh, euh, ki nga xam ne moom mooy Ma'mar euh, imam Ma'mar rahimahullahu taala solo na ko jël ko ci Ayyub muy as-Saxtiyaani mu jël ko Muhammad ibn Sirin mu nettali ko ci Shurayh rahimahullahu taala mu ne kaana Shurayh idha qada ala rajulin bi haqqin amara bi habsihi fil masjid ila an yaquma bima alayhi fa in a'ta al-haqqa wa illa umira bihi ila sijni maanaam Surayh noon la daan atte mooy su daan atte koo xamante ne ci benn waay la boo xam ne dafa amee àq àq bu mu amee mooy kom bor yi xam ne dafa fees dellu bor maanaam gharib mooy koo koo xamante ne bor yi da ko ëpp doole maanaam dafa dem a dem a dem ba nga xamante ne nan lañ tudd waa surendetté voilà moom lañ naan surendetté mooy gharib voilà mooy surendetté maanaam bu boobaa da daan wax nañ ko nañ ko yeew ci jàkka ji nañ ko téye ci jàkka ji ba keroog muy joxe àqam maanaam ba keroog muy fay su fekkente ne nag joxewul lañ lañ ko yoreel nag ñu daal ko yóbbu ci kaso ya waaw mhm. maanaam mooy munoo munoo jël alalu jàmbur ba noppi dem tëdd ci buñ la wax nga naan subhaanallah astaghfirullah déedéet loolu doyul waaw <laughs> alal jàmbur yi boo ko yoree danga koy delloo ah waaw xanaa amma allahumma ba mu def waaw <laughs> ah, gars koy def xam nga dañ koy mais bon après gars yi ci milieu fi ñu koy defee aussi moo mooy mooy moo xaw a wuute tuuti maanaam ci maanaam xëy na sax exemple bi moo tax du baax. waaw léeg-léeg nga gis ñoo xamante ne dañuy dem jël bi dugg ci mafia bi jaay drogue jàmbur yi kii jël jël drogue mu bare bare bare waaw jël ci lépp ci ay lu bare bare bare bare bare bu xaalis bi ba pare nag léegi nag daal di jëw nag ne tuub nañ léegi <laughs> ñu leen di laaj xaalis bi ana xaalis bi non astaghfirullah <laughs> commencé dem ci jàkka ji <laughs> waaw loolu moom <laughs> walla gaa yi duñ gëm seeni <laughs> waaye euh, loolu maanaam tey nit ki su fekkente ne dafa yor yëfi jàmbur loolu na maanaam da koy fay su fekkente ne mënu koo fay mu waxtaan ak ñoom voilà wax leen ñu trouver solution wala boog ñu xool nan lañ koy jéggali wala boog nan lañ koy euh, état lene mbir mi wala boog nan lañ waaye du toog rek tëdd ci alalu jàmbur rek ne du ko joxe kooku maanaam kookoo tax ñuy wax waaye du rek ki nga xamante ne amul dégg nga voilà loolu moom moo tax nga gis ne kon euh, wax ji imam al-Bukhari rahimahullahu taala da ko wax di leeral ne ci ñuy téye ci jàkka ji du rek maanaam prisonnier bi du rek prisonnier de guerre bi waaye léeg-léeg mën na am leneen lu tax ñu jàpp ko def ko prisonnier maanaam mën naa nekk ne tamit dafa def leneen maanaam dafa def leneen lu lu lu war a tax ñu war koo tëj dégg maanaam muy ne maanaam euh, ta'liq bi euh, mu ne qaala bil isnaad muttasil fi euh, awwal kitaab yi la haddathanaa Abdullah ibn Yusuf te moom mooy imam at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Kulay'i al-Basri al-Misri rahimahullahu ta'ala comme ni nga xam ne lañ ko gisee woon mi ngi génn na deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom Euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rek moom moo solo ci moom amma imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ñoom solo nañ ci moom waaye kenn ku ci nekk lu néew nga solo ci moom waaye dafa am tamit sëriñ bu dox sa digganteeg moom mm-hmm. euh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathana al-Layth maanaam lii ñaare euh, Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf koy faral di indi ngir nettali hadith yi nekk ci Muwatta waaye léeg-léeg mu indi ko ngir nettali xadis bu nekk ci imam Layth ibn Sa'd ñoom waa Misra lañ rahmatullahi kon moo tax moom dafa jàngee ci imam al-Malik rahimahullah ca Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wa salaam ba pare gisee ci imam Layth ibn euh, Sa'd rahimahullahu ta'ala mooy al-Fahmi rahimahullah Abul Harith al-Fahmi mi ngi génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 175e année ginnaaw gàddaay qaala maanaam muy imam bu mag boobu rahimahullahu taala nitu yàlla bu sell boobu borom xam-xam bu rëy ba nekk tamit koo xamante ne borom maanaam maanaam nekk ku tabe kooka ku kawe ka radiyallahu taala anhu mu ne qaala nee na haddathana Sa'id ibn Abi Sa'id te moom mooy al-Maqburi rahimahullahu taala Abu Sa'id mi ngi tudd Kaysan mooy Sa'id ibn Kaysan al-Maqburi wax nañu la ñu tuddee ko al-Maqburi mooy da doon ah defar armeer yi ok di toppatoo bàmmeel yi ak armeer yi armère mooy bab mooy cimetière dégg nga rahimahullahu ta'ala da daan gas ay bàmmeel moom moom da gas bàmmeel yi loolu moom moo nekkoon liggéeyam dégg nga nekkoon tamit moom imam bokk nekk borom waa bokk ci waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah, xam ngeen ni moom euh, euh, maanaam moom waa Madina la imam Layth ibn Sa'd tamit dëkkoon na Madina comme niñ ko gisee woon mm-hmm. waaye dafa dem Misra fa la dëkkee moo tax euh, dégg nga <coughs> dégg moom al-Maqburi rahimahullahu ta'ala ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne sami'a dégg na Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rahimahu radiyallahu ta'ala anhu qaala nee na ba'atha na an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam aw aw aw aw fas ah maanaam mooy aw aw group groupe ay ay maanaam mooy ay fursaan loolu lay tekki maanaam ay ay ay ay ay fas maanaam ay ay gawar loolu lay tekki maanaam ñoo xam te ne yóbbu na yóbbu na xibala Najd ñu jëm ci wàllu Najd hmm? waaw ci wàllu Najd Najd nag benn wàll la ci jaziratul arab dégg nga maanaam moom mooy eh, Tihama Hijaz Yaman ak ah, ah, ah, Najd maanaam ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy jaziratul arab hmm. maanaam ñooy ñooy ñooy péninsule arabique bi ñooñu la composé wu dégg nga Najd dégg nga kon foofu la mu ne fa jaar ci la dikkee bi rajulin ci nit min bani Hanifa ci waa banu Hanifa yuqaalu lahu ñu koy wax suba Sumaama ibn Usaalin moom maanaam eh, sahaaba bi radiyallahu anhu ku siiw la maanaam ngir xew-xew bi ndax Sumaama ibn Usaal radiyallahu ta'ala anhu moom la ñu moom la moom la ñu yeewoon maanaam moom euh, booba gëmutoon yàlla maanaam moom nekk maanaam ci lañ ko jàppe woon euh, ca xeex wa dégg ñu daal ko indi farabatuhu ñu daal di koy yeew bi saariyatin ci ab euh, ci aw keno ci aw jën min sawaaril masjid ci jëni jàkka ji maanaam loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko maanaam boobu ab yéeféer la ñu ñëw yeew ko maanaam bu boobaal laaj bi moom mooy waaw yow dañ doon wax affaire koo xamante ne euh, euh, maanaam euh, prisonnier bi ñu ne waaw prisonnier bi ndax prisonnier bi yéeféer la waaye taaliq bi nga xamante ne moom la indi daf doon wane ni du yéeféer kese la prisonnier yi concerné waaye hadith bi moom mooy wane ni prisonnier de première ligne mooy yéeféer yi ñoom ñooy prisonnier yu njëkk yi ñi nga xamante ne dañuy xeex l'islam ba ñu jàpp leen ci biir xare bi waaw ñooñu dañ leen di indi eh, présenté leen ki nga xamante ne moom mooy amir bi moom mooy imam bi bu boobaa moom nag da leen di yeew ci jàkk ji laata amuy joxe atte yi nga xamante ne mooy benn ci ñeent atte atte yi nga xam ne moom la ñu waxoon léegi ana ban lay doxal ci ñoom waaw ndax daf leen di téye ba mu neex ko mu bàyyi leen mu baal leen wala boog daf leen di laaj day laaj ñu joxe ko rançon bu ko defee mu delloo ko wala boog daf koy rey ngir kan la représenté ak tamit lan mooy ma foofa wala boog daf koy Eh, da koy baal wala boog def koy def jàmm waaw maanaam loola lu ko neex la ci def maanaam ci kaw mu nekk loo xamante ne xam ne ne lii moom mooy li lii jariñ maanaam lii mooy jariñ ci contexte bi ak ci jamono ji ak ci bërëb bii dégg nga bu gisee ni par exemple masalan su ko baalee kooku day daal dem gis nettali foofu la mu gis ci biir jullit ñi ci gaayame gaayam daal di commencé am gis-gis gu rafet ci l'islam mu baal ko su gisee ne masalan kii dafa noonoo bu demee foofa day daal di joxe plan jullit ñi te bu boobaa day gën a yàq mu def ko jàmm wala mu reyoo ko rek mm-hmm. maanaam bu fekkente ne ah wala yeneen ak yeneen maam solo li mu gisee la rek dégg nga dégg euh, na bi nga xamante ne fa xaraja mu daal di génn ilayhi jëm ci moom annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal maanaam mu daal di wax ne ah, atliqu maanaam euh, yeewi leen Sumaama te moom Sumaama ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu mu ne yeewi leen ko ñu daal dégg fan talaka mu daal ñu mu daal di dem moom maanaam bañ ko yeewee maanaam mu daal mooy ne yeewee yeewi leen ko mu daal fantalaka mu dem li muy tekki mooy ci diggante bi yeewee nañ ko mm-hmm. ñu yeew ñu yeewee ko mm-hmm. Mm-hmm. waaye loolu li nga xamante ne moom moo tax mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa gis xeeg ma boobu maanaam ni mu gisee ni mu doon xoolee ak ni mu doon comporté woo ci biir jàkka ji ci la xamee ni kii buñ ko bàyyee dana tuub ci waat dana dellu ci waat dugg ci l'islam maanaam loolu maanaam ngir xaal boobu masalan moo tax mu daal di koy bàyyi mu daal di koy bàyyi daal di koy yeewilu nee na ba ñu ko yeewiloo mu daal di dem fantarax mu dem ilaa nax jëm ba ci ay tàndarma xarib bi ñuy jege minal masjid yi ci jàkka ji faxtasala mu daal di sangu maanaam nga gis ne kon dégg nga suma topp daxala mu daal di ñëwaat ci jàkka ji ci biir jàkka ji fa qaala mu ne ashhadu maa ngi seede gam dëggal wóolu nan na ci mbir téwér wooy laa ilaa mbir buur illaa ku daa allah buur yàlla wanna tamit mul wér wooy mooy muhammadan sayyidina muhammad day sallallahu alayhi la sallallahu alayhi wa maanaam kon lii dañ ci xamee ne cangaay gi te pourtant gi maanaam loolu ñaari mbir la mooy de maanaam dugg gi mu dugg ci l'islam moo jiitu cangaayal farata gi wala boog cangaayal farata gi dugg jiitu dugg gi maanaam bu dee cangaayal farata gi moo jiitu dugg gi ci l'islam loolu laaj bi mooy ndax kon cangaayal farata gi dana wér boobaa day dëgëral waxu fuqaha yi nga xam ne rahmatullahi alayhim dañuy wax ne euh, loola euh, dugg gi mu dugg ci l'islam maanaam day far day far day day effacer bàkkaar yi comme li ko mbooloo ci Hanafi Hanafi Hanabila di wax rahmatullahi alayhim amaa ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur nga xam ne moom la wax mooy ne farata la maanaam day daal nekk lu ñu sopp ci moom comme ni ñu ko waxee léegi mm. maanaam dañoo sopp ci moom mu daal di nekk koo xamante ne mu lan euh, mu mu sangu cangaayal farata su fekkente ne dafa amee musta amee janaaba mm. waaye su dee mës naa amee janaaba nekk dem ba nekk mag ba mës naa amee janaaba boobaa cangaayal farata googu day daal nekk farata ci moom waaye boobaa seede baat waaye baatu seede yi euh, li muy tegtale mooy ne euh, maanaam sangu kon gi maanaam fii lii li muy tegtale mooy ne kon dafa dugg ci lislaam waaye baatu seede yi la waxagul ci kanamu mbooloo bi loolu lay tegtale waaye duggoon na ci lislaam ba noppi laata maanaam moo tax mu dem sangu ji fekk dugg na ci lislaam dafa ñëw nag wax baatu seede yi ci kanamu nit ñi ngir nit ñi dégg ko ngir ñu mën nit ñi mën a xam ne dëgg-dëgg kii seedeel kii dugg na ci lislaam waaye euh, loolu moom moo tax dugg ci lislaam amul protocole comme ni ko gaa yi di waxe maanaam danañ kii dafa bëgg a tuub nañ ko kii nañ ko tuubal nañ ko déedéet bis bi waa ji ñëwee taxaw ne man gëm naa ni lii dëgg la te maanaam dugg na mais jeex na amul beneen protocole amul nañ xaar euh, Samba wala ñoom Demba ñu ñëw tuubal ko ñu def cérémonie ñu def kii loolu yëpp amul ci l'islam et maanaam jullit ñi noonu lañ daan nekkee di dugg ci l'islam jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonuñu woon soxla di ñëw ba ci yonent bi naan ko damaa bëgg nga tuubal ma amul loolu amul. daal ñu dem ci benn saaba wala ci benn sëriñ naan ko kaay damaa bëgg a dugg ci lislaam tuubal ma amul dégg nga loolu amutoon li am am na ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñëw convaincre nit ki waxtaan ak moom ba mu tuub dugg ci lislaam maanaam loolu noonu mu tuub ci ay loxoom loolu am na maanaam ki nga xamante ne moo la convaincre yeel nang mais yow da ngay dem defi ci sa liggéeyu xool lijjanti xool luñutu ba gis ne lislaam bi muy dëgg ma dugg ci ñaar il nga xaar Samba wala ñoom Demba wala imam sangam tuubal la loolu amul ci biir la loolu amul ku mu neex fa nga toog nga naan an la ilaha illallah muhammadur rasulullah su war a tàmbalee julli say julli nekk ca la nga nekk kuy jullit jullit nga ku dul jullit jullit nga te bu la waaw commencé dem jàkk commencé jàng alxuraan bu wor koor jotee nga woor jeex na amul beneen protocole hmm. dugg ci l'islam amul cérémonie. amul kaay leen ñu def nii amul kenn kenn def leen na yëpp amu ci yooyu yëpp amu ci waaw liberté totale moo ci am kenn du ci kenn du ci lenn kenn ah waaw wakafa billahi yàlla doy na seede waaw beneen bi ci def moom mooy ne euh, Eh, cangaayal l'islam maanaam balaa ngaa dugg ci l'islam da ngay dem sangu ñëw ñu wat la nel mi ngi nangam yooyu eh, yooyu yooyu amul loolu loolu du loolu gaayee ko ci dugal rek maanaam ñëw eh, waaw cangaayal farata amul luñ ciy kii ngi nii dafa dafa dem sangu ci ñëw cangaayal farata amul luñ ci jàng noo sottee ndox mi ndox mi na bu matee sa nga yéene ci sangu farata jeex na loolu mooy loolu mooy sangaayal mm-hmm. loolu gisoon nañ ko mm-hmm. amul luñ ciy jàng mbooloo bi ci gaa yi wax sangu dafa compliqué dafa ci mais lu ni ngay jëlee chasse bi tiim la nga daan tiim bi sottee wala nga dugg ci biir ndox mi daal loolu rek la amul leneen jàpp moo compliqué jàpp moo laaj ordre laaj nuñ koy defee nu ñuy tàmbalee fu ñuy jeexalee loolu jàpp la laaj. njàpp moo moo moo laaj loolu te sax compliqué wul xam nga ni njàpp compliqué wul <laughs> ah tiim loolu jàng nañ ko tiim kitaabu tayammum nañ ni mu ni mu yombee voilà ku ko bëgg compliqué yow yaa compliqué ah voilà mais nii la yombee nii la ko yeneen bi jàngale te nii la nii la nii foofu la problème bu fuqaha yi di nekk léeg-léeg maanaam ndax fuqaha yi léeg-léeg dañuy faral di wax ay mbir yoo xam ne maanaam nañ koy waxee ak détails yi ñu joxe dañuy bëgg mbir mi gën a leer en détail en mbir mi mais loolu ki ko soxla mooy ki bëgg a jàng mm-hmm. ki nga xam ne dafa bëgg a xóotal foofu la ki ñi nag lii problème mooy bu ñu demee ba nga xamante ne nit ñi dañoo jàpp ne même awaami nii lañ ko war a loolu du problème la jàpp boo ko mënee def ni ñu koy defee baax sangu farata soo ko mënee def jaru nga lii mooy farata farata bi lii la lii mooy sunna lii ngëneel la ci lii nga yooyu yëpp soo ko xamul wàññi wula dara yow def ko nañ ko war a defee kese boo xamul yooyu yëpp wàññi wula dara ah. hmm. mais ne way foog nga ko boo ko njàpp du baax non kan lool loolu fan lañ ko mos a waxe yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fan taxawe naan gaay yi sahaaba yi ñëw leen ma jàngal leen faratay njàpp sunnay njàpp gënee li njàpp yeneen bi dafa ko mos a def sallallahu alayhi wasallam loolu amul yeneen bi musu ko def sallallahu wasallam musul ñëw ne kaay leen ma jàngal leen faratay njàpp sunnay njàpp gënee li njàpp nanga li njàpp loolu amul loolu amul mbir mi c'est aussi simple que nii waaw yenn saa saa buy jàngale jàpp day ñëw teg ndox mi ñu xool mu sotti raxas loxo yi gallax di ko seexam di ko fiiru euh, raxas xar kanam gi raxas loxo yi ba ci cooñ ci massa bopp bi dem dellu si raxas sànk yi ñetti yoon comme ni bu nekk mu def ko ñetti yoon daanay wax ne lii mooy jàpp képp ku mos ko def lii julli ñaari rakka waxtaanoo seen sa bopp ñu jéggal la bàkkaar yu njëkk yi nga mës a def yëpp jeex na amul leneen a complication bi yëpp ñun la ñun ñi ci ginnaaw la euh, moo tax yeneen ci bi sallallahu alayhi loolu la jàngale lii ñu wax loolu la jàngale leneen lii ci des yëpp yeneen yi ci des yëpp bokku ci amma li ngay wax nii ne boroom xam-xam yi ci ginnaaw yi ñoo créer ecole yeeg yooyu maanaam loolu euh, wàllu usul la méthodologie la maanaam loolu mëneefu leen a ŋaññ ci loola maanaam ñun liñ jublu woon ci suñu wax di waxuñu maanaam waxuñu ko pour ŋaññ ne euh, euh, fuqaha yi école fiqh yi baaxul nangam nangam non jubluwuñ ci loolu yaakaar naa ne loolu moo tax tout le temps ci njàng mi ñuy wax naan fuqaha yi ñii maliki yi lii lañu wax xanafi yi lii lañu wax ñii lii lañu wax ñii lañu wax su doon dañuy ŋaññi loolu wala boog dafa am lenn luñ ciy gis duñ duñ leen di préciser noonu mais que liñ bëgg a wax rek mooy bu kenn compliqué lal jaamu yàlla yi li nga xamante ne moom mooy seen xeeti jaamu yàlla ak niñ koy doxale lii moom mooy li nga xamante ne mooy diine gi nii la yombe te nii la simple ñeneen ñi ci def ñëw kenn ku ci nekk da ngay wax parce que leeral gi ñu leeral loolu yaakaar naa wax nañ ko waxaat ko waxaat ko rawatina bañ ca tolle ne boo gisee ñuy tegtale ñuy wax naan ay farate njàpp nangam la sunnay njàpp lii la ngëneel njàpp lii la et cetera loolu li tax ñu koy wax mooy masalan ko am ndox mu tuuti wala boog koo xamante ne dafa am temps bi dafa xat ci moom wala yu noonu lan moom moo tax lan lay maanaam précision yi mu laaj ak yu mel noonu loolu moom moo tax ñuy leeral yooyu yëpp mm-hmm. loolu yaakaar naa la waxoon nañ ko tamit mm-hmm. ne boo gisee borom xam yi créé maanaam di wax di indi yooyu di gën a leeral mbir yi mooy mooy yu mel noonu moom moo tax mm-hmm. mais su dul woon loolu duñ fi nekk di préciser parce que jàpp li na kii mais su ma xamee ni ah maa ngi nii tuuti ndox laa am eh, farata yi ma xam ne lii la kon te te ndox moomu lool day tax ba du dem tiimi ji damay dem jàpp ji léegi nag selon borom xam-xam yi seen mazhab bi et cetera maanaam seen gis-gis yi eh, loolu mooy indi ñuy doxale nii wala ñuy doxalee ne maanaam loolu la daal maanaam ne liñ la bëgg a wax rek liñ ci bëggoon a wax mooy ne bu ñu indee ko maanaam ne ah nit ki kat parce que day am ñuy wax loolu day am ñoo xamante ne dañ naan. waaye nit ki moom bala moo jàpp balaa njàpp ma baax foog mu xam farata yi mm-hmm. foog mu xàmmee sunna yi nangam nangam loolu am na ñu koy wax mm-hmm. et que boo ko xàmmee wurul njàpp li du baax wala nangam loolu lañu wax ne amul mm-hmm. loolu lañu wax ne amul mais pas mm, école yi baaxul waxuñu loolu voilà waaw waaw waaw voilà maanaam que ni ñoom loolu loolu loolu loolu loolu loolu amul maanaam li am mooy yeneen bi sallallahu alayhi nii la jàngale mbir mi voilà te nii ko jàngalee nii la ko saxaaba yi doon jëfee te kenn gënu leen woon a baax jaamu yàlla voilà cangaayal farata gi nii lañ koy def man nii la man compliqué wul tiim bi noonu julli noonu compliqué wul taxawal nga yéene nga wax allahu akbar nga tari say saar Fatiha ak sa saar nga sëgg sëgg comme niñ koy gise comme ni ko ñëpp mane voilà mais mu normal nag comme ki yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne woon demal julliwuloo demal julli waa maanaam mm-hmm. nga julli nga tey nga dal ah, ah, après xóotal yeeg leer loolu pour parfaire ko la mm-hmm. pour parfaire ko la ak tamit ci yenn conditions yi xam lan moo ci farata lan moo ci dul farata mm-hmm. ci en cas de force majeure lan laa ci mën a def ak lan laa ci mënta def ak lan mooy li nga xamante ne mooy tax mu yàqu ak bu yàqoon nu ma koy defaree maanaam ngir yooyu mel noonu la mm-hmm. dégg nga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 sur laquelle Imam al-Bukhari a commencé à coller le livre, mais n'a pas terminé. Euh, Pardon? Euh, quand tu as expliqué Ishaq ibn Ibrahim, ouais. Tu as dit c'est il fait partie de, de l'origine pour laquelle Imam al-Bukhari a écrit ce livre. Oui. Après, tu as commencé à expliquer l'origine en disant un jour il était assis, mais tu n'as pas. Ah d'accord. waaw moom Ishaq ibn Rahowi rahimahullah dafa am ci jotaayu xam-xam daan jàngale imam Ibra eh, imam Bukhari dafa bokk ci taalibeem hmm. yi ñu ñëwee toog mu ne ak a neexoon mu am koo xamante ne daf ñuy seggal ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadis yu wér maanaam mu seggal ñu ko xadis yu wér yi imam al-Bukhari rahimahullah ba mu déggee loola nee na maana loola rot ci sama xol moo tax ma jóg ma ber ma ma bind Sahih bi hmm. maanaam loolu moom moo ko taxoon a jóg wallahu ta'ala a'lam euh, kan Abdullah ibn Usman Abdan ah waaw mooy koo xamante ne asd la cosaan cosaanoo loolu ab ngir la doon ay kii lañu euh, aw aw aw comme bakk na ah waaw. non hmm? non non non non non marwa sii la waaw marwa lañ qui

waaw nañ naan nag do banu Sa'id ibnu Luway ibnu Ghalib waaw Luway ci maam yeneen yi la bokk sallallahu alayhi wasallam Luway ibnu Ghalib yeneen bi saa sam ci maamam yi Luway boobu ci la bokkoon hmm? moo tax non déedéet Sa'id moo amoon soxna su tudd bu Bunaana non non non sahib boobu déedéet yaayam moo tuddoon Bunaana yaayam moo tuddoon Bunaana moo tax ñu naan ko al-Bunaani comme Cheikh Tidiane ni ñu koy waxee Tidiane fekk maamam yi maanaam ci wàllu yaayam ñoom maanaam ndijaayam ñoo tudd ñoom ñoo nekkoon ak Tidiane voilà c'est ça exactement c'est lequel le hadith où on dit que par exemple passer la main comme pour les bottines quoi au niveau du col de la femme. waaw hadith masala amaama gisoon nañ ko. Hmm. ah loolu numéro xadis bi nag après de bul wóor ko yor nga téere bi soo regarder voilà après nañ la ko xoolal amma xadis sayyidat Maymuna bi radiyallahu anha boobu noonu nekkul ci saxiix bi xadisu masalala mamam bu xadis sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu anhu mi ngi ci saxiix bi mais xadis sayyidat Maymuna bi radiyallahu anha nekkul ci saxiix bi ci sunan yi la ne